alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil xalqi wa xabiibil xaqqi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa saxbihi wa sallama tasliiman kasiiran daa'iman abadan ilaa yawmi ddiin wa xasbunallaahu wa ni'mal wakiil rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah, mbokki jullit yi mbokki soppee ci yàlla ak sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amat nañ mbégte mu rëy ngir siddook yéen ay kàddu yu jëm ci lislaam waaye nag jëmaat nag ci ki nga xamante ni nag mooy xayrul bariyati di sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni xam ko farata la sopp ko farata la topp ko farata la te cofeel gi ngay am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy conditionné sa ngëm te ngëm mooy conditionné jaamu yàlla te jaamu yàlla mooy conditionné jege yërmande yàlla kon bunt bi mooy bëgg yonent bi ku la gën a bëgg yonent bi moo la ëpp ngëm ku la ëpp ngëm moo la dàq jaamu yàlla ku la jàq jaamu yàlla moo la gën a jege yërmande yàlla yal nañu yàlla yërëm àdduna ak alaaxira yërmande yàlla googu nag yàlla def ko wutal jëmm jëmm jooju tey jii moom lañ bëgg a waxtaane fa tabaarakallaahu di ko euh, jaarale ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni yàlla moo ko digle muy digle bu solennel bu sacré boo xamante ni moom daf ko daf ko def daf koy def defloo ko ay malaayikaam waaye nag mu digal ko tamit képp koo xamante ni nee nga laa ilaha illallah muhammadu ngir dëggalee ko lim wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yëkkati ba faw ci wa rafaana laka zikraka waaw turu yonent bi jóg na te dootul daanu mukk mu moo tax ku bëgg a jóg rek àndal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg nag xaqiqatu jóg ku ko bëgg da ngay ànd ak sayduna Muhammad ndax moom mooy yor sirru wa rafaana laka zikraka wa rafaana laka zikraka kooku moo tax kuy nodd tudd ko kuy liqaam tudd ko kuy takk say tudd ko kuy jubóole ay nit tudd ko kuy tudd doom tudd ko lépp lu ñuy def ci lu baax rek waaw il faut nga tudd ci sayduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu euh, waxtaanu boppam la waaye nag euh, sallallahu alayhi wa sallam moom hmm, moo dul jeex rek comme ni ko imaamul Buusooy radiyallahu anhu waxee ni euh, garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw kenn mënu koo jeexal rek sallallahu alayhi wa sallam da nga ci da nga waaw moom daal na nga ca toll ak la la la ca lan la ca tëbb lan la ca xamal fan la ci xamal moom ngay wax expliquer ko soo paree nga daal di dem soo demee beneen jamono beneen euh, espace beneen temps beneen liir yeneen i xaal yeneen manifestation keneen taxaw wax mu mel nii kenn musta wax yonent bi la <laughs> mooy mooy moo mel noonu waaw dinañ ko leeral sax ci biir waxtaan wi incha allah mu mel nii euh, salaatu ala nabi yi bari na waaye am na ci benn bu ñuy wax jawharatul kamal jawharatul kamal ñu bari na dañuy wax joratu joratu kamal waaw waaye jawharatul kamal kamal jawhara jawharatul kamal waaw fi matxi sayidi rijal ma soo bëggee mu mat sëkk nag noonu loolu mooy tur yu dëgg ma ngoog waaw nga xamante ni tabaarakallahu euh, li tax mu yéeme te doy waar bari ay ay ay yëf mooy Cheikhna Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu bi mu jàkkaarloog Seydina Muhammadin sallallahu alayhi nga xamante ni dara nekkatul ci digganteem ak moom amatul benn xijaab ci digganteem ak moom ba yonent wax ko lim ko war a wax yëpp jox ko lim ko war a jox dana ko waa maam yow yow ñëpp lay tàgg rek ñëpp dañ lay waxtaane rek maam yow yaay kan waaw yow yaay kan ci la ci la ci la mel ni yonent dana Cheikh jëlal fëy waaw moom sax du ko wax waaye waxin la rek pour ngeen dégg moo ndax parce que dañuy wax min imla i sayyidil wujudi waaw dicté la dicté bu yonent bi dicté cheikh la waaw yonent bi nag su lay dicté bokkut ak sunu dicté man duma ma lay dicté da ngay jël feuille di bind waaw kay te du ma li ma la jox soo paree da koy jàngaat pour xam ko maîtriser ko yonent bi nag su lay dicté su la dicté tamit lu lu toll ni 2000 pages su la ko dicté ba noppi mokkal nga ko xam nga ko lam ci dëxën yépp tamit moo ngi sa dënn waaw ndax secret boobu la ko yàlla defaloon ci alquran al karim waaw macha allah seydina cheikh radiallahu anhu tamit sallallahu alayhi wa sallam dicté ko jawharatul kamal soo ko dégloo déglu ko nii rek allahuma salli wa sallim ala ayni alrahmati alrabbaniyati walyaqutati almutaxaqiqati alxaitati bi markadi alfuhumi walmaani wa nuuri alakwani almutakawinati aladamiyi saaxibi alxaq alrabbani albarqi lastai bi muzuni alarbaxi almaaliati likulli mutaaradin من البحور ولواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه soo déggee kaddu gi rek di nga xam ni lii kaddu kaddu gu doy waar la waaw soo déggul sax maanaa bi ci biir waxuma zahir bi waxuma baatin bi waxuma baatinul baatin bi waaye alfaaz yi rek kaddu yi rek soo ko déggee rek dafay dugg sa xol daf lay neex parce que fa mu jógee moom moo sell mooy dënnu xeerul bariyati di sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jawhara nag duma dem dugg ci tabaarakallaahu ngëneel yaa ak teraanga ya ca nga xamante ni ay sew-sew yu bëri daf nekk ca biir ay junj yu bëri dafa nekk ca biir lépp di junj ruuxu yonent bi di junju xaqiqatul muhammad di junj dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy yonent bi sallallahu alayhi nga nga xool ko mbokkam maa ci wetam nag muy salaatal fatix nga xamante ni kooku mission ak réalisation yonent bi lay wax xaatimi naasiri alhaadi dégg nga ah, kay kooku ay mission la ak ay réalisation waaye jawharatul kamal nag dafay dugg nag ci ruuxam dugg nag ci xaqiqaam mu di di wane la yonent bi nekkoon démb ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ngoog am na yu bëri yu nekk ca biir waaw soo déggee ñu ne yàlla dafa soppu sopp taalibe na Tijaani yi cofeel yonent bi daf leen a sopp cofeel goo xamante ni mahabba xassa la jawhara mooy source suba soo gisee ñu ne la doo jëlee wertu yi dootoo ziyaar beneen wali ngir tëbb ci moom jawharatul kamal bi moom moo ko waral ah, parce que jawhara juróom-ñaar rek soo ko jàngee ziyaar nga yonent bi ziyaar nga képp ku baax ci àdduna moo tax loolu moo tax ñu ne la loolu ku ko am nag léegi jaratul ngay dem fenn ku yonent bi di nàmpal waroo seetati benn wenn ci àdduna waaw sallallahu alayhi wa sallam ndax ñeneen ñi nàmpal ñëpp moo leen jox soow moo ko waaw kooku waxtaanu boppam la ci wàllu charte tarixa beeg yooyu incha allah waaw moo léegi dañuy koy jéem a euh, firi man sax wax dëgg yàlla mënuma ko firi keneen mënu ko firi waaye nag euh, ñu ñu ñu fexe rek ba am ci aperçu benn dégg-dégg benn gis-gis ngir ñu mën koo teewlu suñuy sikkar suñu wérd suñuy mangok waaw ngir njariñ li foofu lay gën a ëppee tëbb bi fa lay ëppee leer yi fa lay ëppee waaw waaw mangok mhm. waaw soo xoolee daanaka ñetti allahuma nga ca waaw waaw ñetti allahuma allahuma yooyu nag tamit bul bul bul bul fàtte mukk ne ñoom dañuy ñëwaat ci biir waaye nag ci biir jawhara bi dootul nekk allahumma waaye wa lañuy ñuy taxawee wa waaw foo déggee wa wa xamal ni allahumma la waaw wa nuuri lakwaani wa wa boobu ngay dégg kooku allahumma lay taxawee moo tax jawharatul kamar yéeme waaw dafa am yu bari yu dëxañu ci biir yu tënk ci biir ay mbir yu yu yéeme ngi ci biir mu ngoog kon ñu ñu jéem rek ànd rek ndànk ndànk rek ba for ci ay yëf waaw ñu for ci rek ay yëf yal yàlla barkeel lépp incha allahu mu mel ni dafa tàmbalee ci allahumma comme ni salaat al fatixi tàmbalee ci allahumma waaw waaw allahumma euh, pour tënk rek mooy yaa allah gëstoo ci yeneen téere yi di gis wax ka ya ca nekk yépp waaw waaw solli waaw jullil wa sallim te nga sëlmal waaw kooku mooy firi mu njëkk mi salli jullil wa sallim te nga sëlmal te nga xéewal te nga muccal waaw waaye nag soo xoolee ci biir ci xaqiqa dëgg danga naan allahuma yow yàlla solli yàlla na nga julli wasallim te nga sëlmal del da nga koy delloo yàlla ne ko yow yàlla jullil te nga sëlmal loolu junj la mooy lan mooy man mënumaa julli mënumaa sëlmal ndax yow mi dégle julli gi man xamuma la waaye ki nga wax ñu julli ci moom tamit man xamuma ko dëgg dëgg dëgg dëgg xam kon yow mi ko xam ci xaqa qadrihim ak ci miqdaarihil maa ngi lay ñaan nga julli ci moom kooku mooy ñaaril firi bi soo gën a xóotal naan allahumma yow yàlla yow sama borom yow yàlla yal nanga ma jullil yal nanga ma jullil yaa ma digal pour ma julli léegi nag jullil maa la ñaan nga julli yow yàlla ndax yaa xam ne waa ji toll waaye nag julli googu nang nang ma ko defal yow yàlla dafay mel ni dangay wax yàlla ne ko léegi jullil ma jullil ma kooku mooy ñetteelu maqaama bi da sëlmalal ma ci kan ci aynu rahmati arrabbaaniya xol xoolal kàddu yi rek lii kenn xamul lu doon allahu akbar ci aynu rahmati arrabbaaniya waaw aynu dinay signifier bët dinay signifier jëmm dinay signifier tamit source waaw fi ndox di ballee ma ngoog wala fi xéewal di ballee wala fi nangam di ballee fu muy jógee man baax daal bi maanaa ah, dina ko firi yooyu yëpp ay firi la ci euh, ci ci ci aynu waaye nag soo ne ar rahmati rabbaniya foofu la mbir ma nekk nag parce que fii dañ ne ar rahma ar dafa mel ni fii dañ fay def al waaw ah, moom la ñuy wax alu taarif moom la ñuy wax article ci français mooy la miséricorde divine la miséricorde rabbanite la al te al jàngkat yi xam nañ ni euh, dina taxawee ci ahdiya comme amana rasulu ar rasulu boobu al boobu alu ahdiya la waaw kooku pacte la pacte la bu yàlla bu yonent bi sallallahu alayhi euh, siq ak yàlla ci gëm gi mu war a gëm ni moom yonent yàlla la avant kenn di gëm ni moom yonent yàlla la léeg tamit al dina dikkee ci jinsiya waaw moo ngi mel ni nga wax ne euh, al ibnu afdalu min al ghanami doom daal moo gën jur waaw loolu jën si yàlla waaw waaw euh, doom mbir la waaye jur gi mbir la kon suñu waxee ne euh, doom moo gën animal loolu waxin la dañoo bëgg a euh, feeñal doom ni nit la feeñal animal ne animal la loolu moom la ñuy wax alug jinsiya am na beneen al tamit boo xamante ni tabaarakallahu moo ma tax a jóg moom la ñuy wax al alul mooy al boo xamante ni day làmb lépp waaw du bàyyi dara al boobu nag mooy mooy mooy bii nekk ci jawharatul kamal istigraqiya rahmatu rabbaniya yëpp yëpp yëpp yëpp bépp yërmande boo xamante ni dafa askanoo ci yàlla di jóge ci yàlla di dem ci keneen ku dul yàlla rek kii jëmm ji nga xamante ni moom moo ko symboliser représenter ko nekk ko taxawee ko di ko bëbb di ko joxe ci ndigalu yàlla mooy Seydina Muhammad mooy aynu rahmati rabbaniya mu nga ko euh, rahma rek mënoon naa doy pour ñu waxtaane ko ci wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ak ya ca topp yëpp ay yooyu yaakaar naa ni euh, ay junj la ku gëstu rek di nga gis ya cay topp rabbaniya ñu ñu ñu taxaw ci tuuti parce que am na ay raxma yoo xamante ni wala ay raxamaat yoo xamante ni am na fu mu askanoo di nga gis koo xamante ni gëmul yàlla sax ñu ne dafa am yërmande di gis jur gi ni ñuy yërëmantee waaw kay di nga gis ma yooyu yëpp yonent sax am na lu mu ci jun ci sallallahu alayhi wasallam ne yàlla am na téeméeri yërmande benn yërmande bi moom la wàcc ci suuf moom la ñu yërmaan moom la ñu yërëmante jur gi moom la ñu yërëmante lépp li nekk ci kaw suuf moom la yërëmante quatre-vingt-dix-neuf yi mooy juróom-ñeent koy juróom-ñeenti ko dencal xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo boolee nag benn yërmande boobu ak yeneen yërmande yooyu muy quatre-vingt euh, muy téeméeri yërmande muy jëmmu Seydina Muhammad nag yërmande boobu askanam fu mu jóge mooy Allah waaye nag fii fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu ko fi ko branché mooy ci ar rabb te ar rabb soo demee ci jàngkat yi dañ lay wax ne la rabb mooy muusilu cheyin ila kamalihi bi tajridi bi tadriji aw tarbiyati waaw muusilu cheyin ila aw bi tarbiyati mooy koo xamante ni day jël mbir jële ko ci matadeem di ko defar di ko yëkkati di ko toppatoo di ko toppatoo ba mu àgg ci matam mooy arab kon loolu junj la ci ne yërmande bi nga xamante ni mooy tarbiya nit ki tarbiya xolam tarbiya ruuxam tarbiya xelam tarbiya jëmmam ba mu àgg ci euh, euh, dëgg dëgg dëgg dëgg nekk nitam jóge ci personam war a dem ci personnalité am jóge ci personam mooy jëmmam war dugg ci personnalité am nga xamante ni day branché wu dëgg-dëgg ci euh, branchement sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam ci ay jikkoom ci ay waxam ci ay jëfam mu ne jëmm jooju mooy sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam mooy mooy ndeysaan waaw yaakaar naa foofu euh, foor nañ fa dara ndax bu ci nekk rek dañuy for dara rek lépp junj la li ci des yàlla moo koy leeral li ci ci gëstu lañ koy jëlee waaw mu ne wal yaaquutatil mutaxaqiqata mutaxaqiqati wal yaaquutatil mutaxaqiqatil xaitati bi markadil fuhumi wal maani wal yaaquutatil mutaxaqiqati bii il faut ñu taxaw ci tuuti parce que yaaquut googu moo ngi junju euh, li ñuy wax pierre précieuse lu mel ni diamant lu mel ni émeraude lu mel ni euh, ma nga xeer lu marbre ay ay xeer lañ yoo xamante ni soo ci amee euh, ñaari donju nga gis keneen mu am camion ci beneen xeer budul xeer yooyu ah, <laughs> benn donj rek mën naa jënd ay camions yi camions yi camions yi yeneen xeer yu dul yooyu waaw mooy yàquut foofu soo déggee mu ne wal yàquutatil mutaxaqati ci xaqiqatu soo ko xoolee day mel ni daan kal yaaquutatil mutaxaqat dafay mel ni kon foofu moo ngi commencé nag di la melal yonent bi sallallahu alayhi pour nga am une idée approximative une idée bu lay may nga mën a ah, war a tiim nag ah, tabaarakallahu li nga war a tiim ngir mën ci am idée ngir mën cee commencé am xam-xam moo tax mu ne la yonent bi dafa mel ni dafa mel ni pierre précieuse kooku muy euh, ju junj bu njëkk bi waaw waaye soo xóotalee euh, gis-gis bi di nga xam ni bam mu waxee moo tax xaqiqa rek ci nga war a xamee ni ndekete euh, junj la waaye pierre précieuse taxu ko jóg ci ko tax a jóg mooy Seydina sallallahu alayhi wa euh, nan la nan la nekkee al mutaxaqiqa euh, foofu mooy différence bi ci yàqut bi parce que soo xoolee sallallahu alayhi wa moo ëpp sax moo ëpp doole ci lu ci li ñuy wax pierre précieuse waaw imam as imam alaaji ahmad baro yàlla nañu ko yàlla fayal waaw muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti ah bayna al xajar waaw sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan mu ne wal ba bay waaw waaw waaw bal huwa kal yaquuti wal yaquutatil mutaxaqiqa al mutaxaqiqa bii nag mooy mbir mi dëgg nag al mutaxaqiqa ci la duggee nag ci xaqiqatul muhammadiya nag parce que fii ngay gisee ni euh, yàlla dafa bind leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi di jël lépp luy turam ak ay meloom daal di koy branché ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi mooy mooy leer gu leer gi laa lay wax de daf ko ci branché mu mel ni ay làmp yu bari la yu nekk ci biir waaw ci biir waaw jàppal ni néeg la rek jàppal ni leer gi néeg la waaye néeg bi dafa am ay làmp yu ci nekk làmp yi mooy tur yi ak melo yi léegi nag soo duggee ci néeg bi yàlla su bëggee nga gis benn ci ay melo wala benn ci ay turam wala benn ci ay manifestation dafay mel ni day contact benn làmp ci biir néegu néeg boobu di Seydunaa Muhammad di leeru yonent bi di xaqiqatul Muhammad yow li néeg boobu noonu fala benn lampe di tàkk su tàkkee nag ngi gis foofu benn tur ci tur yàlla baa nga gis benn melo ci melo yàlla baa nga gis benn manifestation ci manifestation yàlla yi ci yàlla du ko neexee mu feeñee su ko defee nga gisee fa yàlla yaakaar naa euh, war ngaa dégg li muy bëgg a wax parce que loolu soo ko bëggee comprendre dëgg da ngay dellu ci li Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu wax ci nit ñi ni ñu xijaaboo ci yàlla ndax ñaari. kiiraay yi bii mu ne mooy ridaul azamati ak ridaul kibriya dafa am ñaari mbir yu yàlla làmboo yoo xamante ni moo tax kenn mënta agsi ci moom ci ca biir ñaan nga dégg nga allahuma inni asaluka bi ma waarathu xujubu jalalika min subhaati wajhika alkarimi allati law zaharat lil wujudi la te dëkk-dëkkal wujudi wan xoroqa wa soara maxdal adami yooyu no gis nga leer leeri leeru leeru jëm yàlla ji mooy essence bi parce que wolof jëmm lay wax sax waaye kooku problème la waaye essence bi zaat gis nga gis nga gis nga benn ceeñeer du ci génnoon existence dootul am ki yàlla bind rek mu mën a recevoir lu jóge ci moom mooy Seydunaa Muhammad moo tax képp koo xamante ni nee nga gis nga manifestation yàlla baa nga gis tur ci tur yàlla yi baa nga gis melo ci melo yàlla yi ba nga gis benn manifestation ci yàlla mu feeñ ci euh, ci ci nu mu mënti feeñee moo ngi feeñee moom yàlla ci biir jëmm yonent bi ci biir leeru yonent ci biir xaqiqatul muhammad ya boobu ma lay junj mooy al yaqutatil mutahaqiqa moo tax da ngay dégg léeg-léeg góor yàlla yi ñuy wax ne dem nañ ba fa yàlla yàlla ne leen dellu leen ca muhammad loolu waxin la loolu mooy képp koo xamante ni jéem ngaa dem fa yàlla rek leeru yàlla yi dalay lakk kenn antanu ko moo tax yàlla léegi fi muy feeñee mooy ci jëm yonent bi moo tax euh, euh, léegi dama koy wax mbokk yi man leen soo leen bëggee comprendre euh, al yaqudatil mutahaqiqa moo ngi mel ni nga dem ci nga dem ci fi ñu doon toggee togg xew sax ngay jël moo gën baax lu mel ni gàmm wala kii parce que boobaa matt mi day yànj xal yi day bari léegi nga tibb xal yu bari bari bari bari def ko ci furno bëgg a bëgg a euh, paase sa basin wala sa jesner wala sa daa waaw est-ce que dangay jël xal ya sànni ko ci kaw yére yi ne da ngay paase mbokk mi tontuma waxal wax nga ni suñu jëlee xal yi sànni ko ci yére yi yére yi day day lakk laa kay noonu la leeru yàlla yi mel moo tax soo bëggee paase ay yére dangay jël xal yi def ko ci fer fer à repasser soo ko ci defee aha nga daal di sa morceau fomp ba mu set soo fompee nga jël sa fer fekk tàng na tàngoor wi xal yi wàll na ko weñ gi nekk ci suuf weñ googu nag moom ngay jël teg ci sa yére soo paasee soo solo lépp rafet wax kay gis nga nag fer boobu di recevoir xal yi ba yére bi du lakk mooy Seydina Muhammad waaw kay léegi jeex na xanaa dégg nga ma nag sëñ bi dégg nga ma de <laughs> mooy mutahaqiqa almutaxaqiqa mooy ki nga xamante ni moo recevoir lépp luy asmaaw muy tur ak sifaatu ak ay melo ci yàlla léegi nag euh, yooyu ma lay wax noonu yëpp lépp lu ci ñëw ci nit nit doomu aadama directement rek mu alko moo tax ci yonent bi la koy jaarale moo tax kenn mënta bëtt yonent bi déedéet déedéet waaw moo tax yàqoote mutaxaqiqa rek kooku rek doy na waxtaan waaw waaye yaakaar na leer na su leeree daanaka euh, aw yow am nga ubbeeku mën nga mën nga xam sax li topp yëpp daanaka li ci des yëpp dañ koy bokk jariñoo rek waaye daanaka dégg nga lépp waaw parce que loolu mooy lépp loolu soo ko déggul mënoo mënoo jariñu ci jawharatul kamal déedéet parce que mbir mi dëgg-dëgg mbir mi fa la nekk nag wax dëgg yàlla wala yàqurite mu ndax yonent bi daal mooy faire à repasser bi nga xamante ni leeru yàlla yi suñuy foofu lañ koy seggee su su dul loolu ku mu dal sa kaw dal mhm. léegi ñu ne alxaaitati bi markazil fuhumi wal maani ah sallallahu alayhi wa sallam xayrul bariyati sallallahu alayhi wa sallam mooy wurus wu rafet wi wurus wu mat wi perle précieuse bi pierre précieuse bi wi nga xamante ni lépp li yàlla bëgg mu feeñ bëgg mu am moo nga ca biir moo tax góor yàlla yi xam dañuy wax sax ni lawxul mahfuz mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que mooy mooy yàqutatul mutaxaqiqa bi waaw waaye nag bii dafa peeg nag waaw dafa peeg c'est-à-dire ca biir jawharatul kamal bi ca biir bi am kinatil makaani ci ngay comprendre lan mooy alxaaitati waaw nga xamante ni amul dara dara dara dara loo xamante ni euh, wurus wi leer gi fer à repasser bii pour pour nga dégg amul dara lu nekk ci kawnu bi ak kawnu yi lu dul euh, leer gi moo nga fa moo nga fay dox moo nga fay dox waaw waaw waaw moo moo péegi lépp waaw dem ba péegi fi fi fi fi Seydina Cheikh tuddee bi markazil fuhum wal maani xoolal xoolal xoolal Seydina Cheikh 1735 bi muy wax centre boobu centre euh, gars yi xamuñu luy centre xamuñu luy centre moo tax bi mu ne markazil fuhum wal maani rek nga xam ni moo xam waa ji markazil fuhumi wal maani waaw moom mooy wër ci centre compréhension yi ak sens yi waaw xam-xamu zahir yëpp leeru yonent bi moo ko ëmb moo koy wër moo tax mu ne moo ko peeg moo ko wër waaw ko ëmb xam-xamu zahir yi moo ko ëmb moom sallallahu alayhi wa sallam xam-xamu baatin yi moo ko ëmb moom sallallahu alayhi wa sallam zahir yi imaamul Busayri radiyallahu anhu wax na nee na doy na sëkk ci kawteef koo xamante soo ko bindalee turam mënu ko liir mënta bind turam te mooy professeur u kon xam-xamu zahir yépp lépp lu ñuy jàngale ci zahir sallallahu alayhi wa sallam moo ko peeg alxaaitati bi markadil fuhumi wal maxaani waaye lépp loo xamante ni tamit xam-xamu baatin la mooy loo xamante ni feeñagul wax ma feeñul de sallallahu alayhi wa sallam moo koy tëbbe moo koy joxe ndax moo ko peeg leeram gi moo wër xam-xam yooyu day sànn déggoo ñoom scientifique yi foofu rek ngay gisee ni euh, maanu nañu parce que ñoom il parle de de de découverte scientifique découverte la ñuy wax mais on ne découvre pas quelque chose qui qui n'existe pas découvrir découverte la wax découvrir mooy lu nekkoon ci biir néeg làqatu ñu koy wër ko ki ko gis moo ko découvrir lu lu ñu découvrir kañ amoon na loolu muy lan mooy junj bi foofu mooy le siècle des lumières ak le siècle de la révolution industrielle ak yu demee noonu xam-xam yooyu génn yëpp yëpp ki nga leer gi ko gi ko ëmboon di tourner autour de ces xam-xam la lu ko ci neex mu génne ko waa waa adduna jot ko te te te tëbb googu muy tëbb amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw amul ku gëm amul ku gëmul tëbbu tëbbu yërmaande la ci rahmaaniyetu yàlla ak rahimiyetu yàlla fa la source ba nekk kon xam-xam yi nekk ci téere yépp ñu koy jàng ñu koy joxalante loolu xam-xam connaissance innée connaissance acquise yi connaissance livresque yi connaissance céleste yi connaissance su galaxie yi connaissance su monde yi connaissance su historique yi connaissance culturelle yi connaissance su culturelle yi connaissance su ésotérique yi connaissance exotérique yi connaissance actuelles yi connaissance contemporaine yi connaissance future yi connaissance passée yi connaissance archéologique yi yooyu yëpp leer gi tourner autour de ces connaissances là mooy Seydina Muhammad moo tax mooy alxaitati bi markazil fuhumi wal maani moo moo mooy tourner autour waaye mooy centre ba ndax moo koy pëbb moo koy joxe moo koy décentraliser heure bu ko neex waxtu wu ko neex jamono bu ko neex moo ngoog la war a génn génn ka ko war a génn génne ko ñoo ko war a joxe joxe ko mu feeñ ci nit ku ñuul ba mu feeñ ci nit ku weex ba mu feeñ ci góor baa mu feeñ ci jigéen ba mu feeñ ci mag ba mu feeñ ci ndaw mbaa mu feeñ ci ku gëm mbaa mu feeñ ci ku gëmul ndeysaan yaakaar naa mun nañoo avancer tuuti de ndax yaakaar naa dégg nga alxaitati bi markadil fuhum wal maani alxaitati muxiit waaw waxoon naa la ci début bi na la foo déggee wa wa mooy allahumma rek ba tey mooy allahumma solli wa sallim wa wa boo dégg ci jawharatul kamal rek mooy allahumma solli wa sallim encore wa kon wa bu ko xoolee wade déedéet am na lu ci laxasu yu bëree bëri bëri moo tax mu rek mu tourné daal ne wa nuuri lakwaani yàlla maa ngi lay ñaan nga julli te sëlmal maa ngi lay ñaan nga jul jullil ma te sëlmalal ma ci kan nuuril <laughs> akwaani nuuril akwaani nuuril mooy lumière u këwnu yëpp waaw lumière u planète yëpp cent vingt quatre mille planètes yi yi ñu xam ak yi ñu xamul yi am tur ak yi amul yi yi yi yi yi scientifique yi dem ak yi demagul planètes yi am air yi am gaz yi am euh, suuf yi am ay xeer planète yëpp yëpp yëpp monde yëpp yëpp yëpp leer ga nga xamante ni moom moo koy alimenté di ko doxal mooy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne nuurul akwaan yi moom moom dafa dana dana rek nuurul akwaan yi mu jeex waaw waaye nag mu ne leer la goo xamante ni al mutakawwinati mutakawwinati bi mu soo ko bëggee dégg da delluwaat ginnaaw ci li ma waxoon mooy jamono bu nekk nut ak ni leeru yonent bi di manifesté woo waaw da ngay dégg ñu ne euh, une G deux G trois G ci portable ci ordinateur yi mooy première génération deuxième génération troisième génération waaw waaw da ngay dégg ñuy wax loolu am dañ koy wax ordinateur bu njëkk gis nga ni mu tolloon tey gis nga ni mu toll léegi nii ay tablette la ñu ndaw waaw sa téléphone rek daanaka da nga ci connecté wu di ci mm, yónnee mail di ci waaw ma te loolu kenn xalaat ko won démb tey jii am na lu ñuy wax drone waaw di gis ñoo xamante ni dañuy def ay guerre yu mag te génn ñu américain toog wala réew mën toog fa ñu toog rek la toog di bës ay bu toog rek dem seen yoon <laughs> waaw lu jot rek yonent bi tëbbe ko sallallahu alayhi wa sallam mooy nuuril akwaani almutakawinati almutakawinati waaw kay mooy manifestation yu yi muy am waaw tey jii lii la bu subaa tey jii mu feeñee fi bu subaa mu feeñee fee tey jii mu feeñee nii bu subaa mu feeñee nee waaw te ku jot rek yaakaar ne yow rek am waaw fekk am na ñeneen ñu am de waaw waaye nag ah, al aadami yi al aadami yi waaw al aadami yi parce que nit. ak malaika ak animaux yi ak nature bi ñoo fi nekk nit malaika animaux yi ak nature bi waaye gis nga ñoom ñii ñëpp leer gi may junju leer gi di Seyduna Muhammad du yorul formu malaika yorul forme animal yorul yorul forme euh, nature bi mooy ay xeer ak yi garab ak yi demee noonu moo yor forme maam aadama mooy la tête le tronc et les quatre membres les membres supérieurs ah et les membres <laughs> inférieurs waaw mu ngoog sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire waaw mu ngoog bopp bi ak dënn bi ak biir bi ak tànk yi gis nga al aadami yi wax ju wax ju yiim la yiime la al aadami yi boobu soo xoolee bopp bi euh, lépp luy science mooy al fuhum wal maani moo ngi ci bopp bi soo xoolee dënn bi lépp luy pas-pas moo ngi ci mooy mooy ci dënn bi mooy ngëm waaw aqida iman waaw ixlaas yooyu yëpp mu ngi ci dënn bi soo xoolee biir bi lépp luy alimentation waaw lépp luy consommation moo ngi ci biir soo soo xoolee tànk yi lu luy mouvement yëngatu ngi ci moo ngi ci biir te ñeent yi moom mooy àdduna <laughs> moo tax mu ne al yi doomu aadama yii rek la mooy xam-xamam ngëm-ngëmam consommation ak mouvement yii mooy ñeenti yi mooy mooy doomu aadama waaye ñeent yi soo ko xoolee yëpp waaw kay moo symboliser al aadami yi leer la goo xamante ni dafay dox ci ñeent yi sallallahu alayhi wa sallam waaw al aadami yi waaw aadama teraangam yëpp lii la moo tax aarifina <laughs> yi nee nañu loolu moo tax doo dégg ñu ne yàlla du du lakk jullit ah mais loolu la yàlla du lakk nit mais ju loolu junju la rek waaye nag foofu la ñuy gaa yi di yam loolu moo tax gaa yu bari di ci profité di abusé ci loolu déedéet du loolu de yamul foofu de yàlla du lakk nit du lakk jullit loolu loolu la loolu mooy lan nit ku am forme miim xadam dell miim dell mooy li ma wax Euh, bopp la tête le tronc et les quatre membres noonu ku ko am du yàlla du la lakk ci sawara waaye soo waree dem sawara nag lu ñuy def waaye dañ lay dindi jox la beneen forme forme beneen animal wala <laughs> beneen mbir lan lay jox dindi forme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah waaye les gars yi da leen da leen ci dolli loolu ci waxtaan wi waay bu leen wax rek ne yàlla du lakk du lakk du lakk nit parce que du bindi ba noppi di lakk déet déet déet du noonu du noonu boolu ci loolu neel neel ku mu nar lakk tamit dalay dindi formu muhammadien bi nga yor forme adamique bi nga yor waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam waaye nag fii nag tamit ci ngay xame ni waaw ci nuur nuur gi mu wax ne mooy nuurul akwaani bi al mutakawinati al aadami yi al bii ci ngay xamee tamit ne yonent bi li mu rawee ñëpp mbindee fi yàlla yëpp yëpp mooy jëmmam ni mu nekkee leer noonu la ruuxam nekkee leer c'est-à-dire zahiram ak baatinam yépp benn la est que dégg nga li bëgg a wax ruuxam ak jëmmam benn la dundam ak faatoom benn la teewaayam ak wuuteem benn la guddeem ak bëccëgam benn la joxam ak xañam benn la yonent bi moom rek moo am cette ambivalence là interchangeabilité boobu moom rek moo ko am zahir beeg baatin bi yëpp benn la waaw waaw ah, dégg li ko sidna Abubakrin waxoon tibta hayyan wa maytan ya rasulallah sooy dund yaa rafet yaa baax yaa teey waaye soo bi nga faatoo yaa rafet yaa baax yaa teey waaw moom sax wax na ko nee na xayaati xayrul lakum wa maati xayrul lakum wa maati xayrul lakum sama dund yiw la baax na ci yéen waaye sama faat tamit yiw la baax na ci loolu mooy al aadami yi fii la rawee ku dul moom mooy jëmm ji ak ruu gi jëmm ji ak leer bi benn la yàlla nañ ko yàlla xam loo mu daal ne mooy saaxibul xaqi rabbaani saaxibul xaqi rabbaani fii moom lay tudde vérité absolue parce que l'absolu mooy Allah kon soo delluwaate ci ar dellu ci ginnaaw te ñu waxoon la ar rabbaniya te moo waxoon la ne la ar rabb mooy muusilu shay'in ila kamalihi bi tadriji aw aw tarbiyati mooy koo xamante ni day jële mbir ci doye di yóbbu ko ci mat waaw waaye nag du koy def par étape la koy defee mooy al mutakawinati boobu ma doon par étape par manifestation par époque par ère par temps par kon par conséquence par mbir par xew-xew ci la ok loolu di xew waaw moo tax mu ne yonent bi mooy saaxibul xaqi rabbaani yonent bi mooy borom vérité absolue vérité relative yëpp soo ko dajalee muy benn vérité di vérité absolue vérité absolue boobu mooy xayrul bariyati moom moo ko yor moo ko détenir ci loxoom waaw lépp lu lépp lu relative gaa ko yor waaye lépp lu absolu yonent bee ko yor soo boolee ngëmu gaa yi mooy ngëmu yonent bi soo ba boo boolee baaxu gaa yi mooy baaxu yonent bi yaakaar naa soo dégloo waxtaan wi ma defoon ci Israël Mi'raj di nga xam ni 124000 yonent yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp 313 yi ñu yónni yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñoom ñëpp seen baax soo da koy dajale jox ko yonent bi mu nekk benn baax ci moom moo tax mu tudd mu am alxaq ar rabbaani ci suuf sax di nga dégg lan moo tax mu wax alxaq rab al rabbaani ci suuf mu ne tatajalla minha urushul xaqaa'iqi xaqaa'iqi yooyu moom moo jur alxaq ar rabbaani soo boolee xaqaa'iq yëpp benn xaq lay doon xaq boobu mooy xaqu rabbaani xaqu rabbaani boobu mu ngoog mooy Seydina Muhammad moom moo ko yor moom la ko yàlla jël teg ko ci loxoom ne ko ko ànd ak yow ma ànd ak moom ko ànd ak yow ànd ma ak moom waaw xam nga alxaqu rabbaani bi soo ko xoolee tuuti ñu dolli ci loolu rek soo ko dem gaaw soo ko xoolee tuuti di nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom parce que léeg sax nga dégg yenn ci firikat yi di def ay erreur ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu yëpp ñàkk koo xam rek la ñàkk a jàng lu mel ni jawharatul kamal moom moo tax waaw waaye nag yonent bi tabarakallahu yërmande yàlla la waaye nag xam ko ba xam li nga war a wax ci moom tamit yaakaar naa am na solo de parce que am na kàddu yoo xamante ni wóorul jullit du ko génne ci gémmiñam xam nga ci wàllu njub wala guidance wala ngi gindeeku tegu ci saratal mustaqim dafa am ñaar yu ci nekk yoo xamante ni léeg-léeg gars yi duñ ko bàyyi xel dañ ciy juum ngay dégg ñu naan yonent bi mënta génne kenn te fekk yow doo jàngoon naan rek di nga gis yàlla wax yonent bi ne ko yow dégg gaa yi de dégg leen génne dégg leen génne teg leen ci siraatal siraatal mustaqim waaye mu ko feneen ne ko innaka laa tahdi man ahbabta yow di doo gindi ku la neex am na ñoo xamante ni léeg-léeg dañ koy waxee benn façon boo xamante ni yow yonent bi yow mënoo gindi kenn doo gindi kenn ñoom mais loolu loolu musiba la kaarisa la erreur la jullil ci bi nga tuub bul waxat loolu hidaaya bi ñuy ñaan ci alquran mooy ihdina siraatal mustaqim dafa am ñaar yu ci nekk noteel bindal jàppal li may wax dafa am ñaari gindi yu am dafa am hidaayatu tawfiqi ak hidaayatul irshaadi hidaayatu tawfiq ak hidaayatul irshaad hidaayatu tawfiq yàllaa ko moom ku ko neex mu sànni ko ci yow ku ko neex mu sànni ko ci sa dënn ku ko neex mu sànni ko ci sa ruuxu ku ko neex mu sànni ko ci sa xol foo mënti nekk koo mënti doon bu dee ay atee lu jur sax du ko yàlla sànnee ci yow di nga dem seeti yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko gëm mu mu des nag hidayatul irshad hidayatul irshad boobu nag moom la ñuy junj fii ci jawhara ne yonent bi moo ko moom mooy saaxibul xaqi rabbaani waaw hidayatul irshad moom yonent bi moom moom yëpp yëpp yi yonent yi amoon ak li yi liwli yi am yi nit ñu baax ñi am ñi woote ci yàlla duaat yi yi ñu am képp kuy ginde ñi ñi ñi tegu ci saratal mustaqim seeni hidaayat yooyu yëpp soo ko dajalee benn hidaaya la mooy hidaayatu irshad hidaayatu irshad boobu yonent bi ko moom bi hidaayatu tawfiq la kooku mbiru yàlla la tawfiqu yàlla la yàlla ku ko neex mu mu defal la ko hidaayatu irshad nag mooy njubuk euh, njubuk orientation kooku Seyduna Muhammad moo ko yor ndax képp ku képp ku war a orienté wu kii lay kii sa kilifa di sa maître mooy Seyduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon kooku na ko gars yi bàyyi xel xam ni yonent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari wàll hidayatul irshad ak hidayat tawfiq hidayatul irshad yàlla ko moom waaye hidayatul tawfiq yonent bi moo ko moom ba mu jeex tàkk sallallahu alayhi wa sallam yàlla fayal waaw léegi nag moo ngi indiwaat yeneen misaal parce que lii jàngale la waaw alxuraan sax yàlla wax nañu ko inna allah la yastaxyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha waaw yàlla sax nee na amul kersa ci di pour nit ñi mën a dégg ngir mu leen di jox ay exemple law anzalna hadha al qurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyati illah wa tilka al amthalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun waaw kay yooyu yëpp ay junj la ay junj la ay junj la yàlla mooy bëgg nit ñi am dig dig loolu moom mooy tax muy joxe exemple ci ay lu mel ni nen lu mel ni montagne waaye dëgg-dëgg wax ja sax du loolu waaw ndeysaan waaw nga ko waaye fii tamit ngir ñu xam yonent bi moo tax ñu wan ñu ñu jox ñu exemple sànq ci yaaquut mooy perle précieuse waaye ñu jox ñu exemple ci leer waaye ñu jox ñu exemple ci aadama wax ñu jox ñu exemple ci wàllu euh, dëgg waaye tey jii ñoo ngi jox benn exemple ci ne yonent bi mooy albarqil astai albarq moom mooy euh, euh, éclair mooy melax al astai bi gën a leer nañ waaw hmm. fii lu muy junj noonu firi mu njëkk mi mooy albarkil astaa yi mooy euh, melax wu leer naññ wa nga xamante ni su ne su ne tey kenn ku nekk da ngay gis sa bopp gis sa morom sallallahu alayhi wa sallam gis sa bopp gis sa morom loo bëgg a gis gis ko koo bëgg a gis gis ko lu sori sori lu lu lu mu lëndëm lëndëm su ne tay rek lépp leer <laughs> sallallahu alayhi wa sallam fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnaasi fi zulami sallallahu alayhi wa sallam waaw fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu naatiqun bi fami sallallahu alayhi wa sallam waaw moom daal mooy mooy mooy mooy melax melax woowu nga xamante ni su ne tey lépp leer gis nga gis nga gis nga eh, eh, eh, lii soo ko bëggee dégg tamit da ngay yéegaat ci al mutahaqiqa al mutahaqiqa mooy mooy kii am lépp luy tur ak melo ak manifestation yàlla fii tamit su ne la al mooy yàlla lépp lu mu bind bind na ko bu yàgg ci kun fayakun kun fayakun ñu bëri dañoo yaakaar ni Euh, par jamono la par déedéet kun fayakun benn kàddu la boo ko yàlla waxee lépp lu war am ci la ci la amee <laughs> ci lépp lu war a am ci la war a amee waaye nag loo gis ci àdduna yàlla nee na bi miqdaar dafa am app dafa am jamono dafa am heure dafa am moment dafa am lu ko war a war a tax mu jot pour mu génn aha loolu moo tax mu ne euh, mooy albarqil astai ci beneen firmi foofu lu mu fa bëgg a junj mun dafa mel ni yonent bi mooy torche yàlla bi nga xamante ni yàlla lu mu bëgg mu feeñ nit ñi gis ko wala nit ñi jariñoo ko yàlla day jël torche boobu ñuy wax Muhammad moom lay taal branché euh, moo nga mu tàppel ko ci mbir moomu mu nekk une découverte scientifique une une connaissance nouvelle une une création boog avec un C parce que création dëgg Allahu la une découverte scientifique une découverte culturelle une découverte sociale benn règle bu bees benn xam-xam bu bees benn gis-gis bu bees benn machine bu bees yooyu yëpp am na waaye nag làmp bi nga xamante ni moom la ko yàlla di niitee pour nit ñi gis ko kook mooy Seyduna Muhammad moo tax mu ne mooy al barq al astai mooy euh, euh, mooy éclair bi mooy melax bi ndeysaan su ne su su fu mu fu mu tàppee rek mu leer yàlla na tàppe ci ñun sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaw fu ko ne yàlla ne tàyyi rek jeex na waaw comme que ne tàyyi tamit jeex na ñëpp dinañ xam ni yaa ngi fi te dootoo fi jóge nag ndax surtout war a faanaa la ko ndeysaan waaw waaye nag ba tey ci junj yi pour ñu gën a comprendre mu ne bi muzunil arbaaxi waaw almaali ati nag li kulli mutaaridi min al buxuri wala waani waaw mu ni lamp la boo xamante ni mhm. lamp la boo xamante ni mellax la boo xamante ni leer la boo xamante ni waaw kay moom mooy précédé mooy njëkk a ñëw lan lay njëkk a ñëw muzunil arbaaxi waaw euh, nuage yu niir nuage mooy niir niiru bénéfice yi waaye nag niir la yoo xamante ni niir yu fees del lañu waaw niir yu fees del lañu te niir du feesee nan lay def day day sotteeku sotteeku boobu moom lañuy wax ci wolof lan taw la pluie the rain <laughs> waaw dégg wax ji mel kon kon lampe bi mooy tàkk mooy melax gi su tàkkee nag léegi nag am na luy xew am na ay niir yoo xamante ni fees nañu dell nag pour sotti waaw léegi nag duñ sottee kan moo ko moom li li li laa la de li waaw waaw li kulli mutaaridin te li ñett la ci mbokk jàngkat yi lii dafa am léegi léeg mu dikkee ci milkiya moo ngi mel ni ñu ne kër gi hadihi daar li muhammadin wala li Babacar mooy kër gi diwu ko moom loolu mooy wax moom lañuy ñuy wax liw laamu milkiya li tamit dina diggee dina diggee ci li ñuy wax istixqaaq istixqaaq kooku moom la ñuy wax liwuk yeyoo ñu ne par exemple ñu ne haazal makaan fil jaami'i fil jaami'i li euh, alxaaji Cheikh Sow bi maanaam wala alxaaji Isxaaqa Diouf ñu ne place bii de ci jàkka ji wala ci jumaa ji pa Isxaaqa Diouf moo ko moom wala Pape alxaaji Cheikh Sow moo ko moom wala góor gi Mbay Njaay moo ko moom moo ko moom googu du moo ko moom parce que wa annal masajida lillah jàkk ji yàlla ko moom waaye yàgg naa ñëw di jullee fii ba ba sax su su julli si sax daana kenn du fa toog parce que dañuy yaakaar ni moo fay toog kooku moom lañuy wax ñuy wax laamuk istihqaaq liwuk istihqaaq mu des beneen nag bu ñuy wax liwuk ixtisaas liw ixtisaas nag moo ngi mel ni ngay présenter ay nit ba ñëw ci kenn daal ni kii de mooy doomu diw mooy wane ne doom yi yëpp doom kii doom diw ko waaye kii mii mooy doom diw mooy moom la ñu wax li ixtisaas waaye soo xoolee fii moo tax mu ne euh, euh, melax wi nga xamante ni mooy indi moom mooy jiitu mooy njëkk a ñëw mooy ànd ak niiru Euh, tono yi mooy tono moom mooy bénéfice yu fees dell nag ak ay tono ak ay bénéfice ñeel ñeel ñeel waaw li waaw waaw kooku ñen ñoo ko moom ñen ñoo ko moom mu ne li kulli mutaaridin ci képp koo xamante ni yaa ngi dagaanu di wut di sàkku minal buxuur yi ci géej yi wal awaan yi ak defukaay yi waaw léegi nag soo ko gën a xóotal nag euh, danga naan euh, sallallahu alayhi wa sallam mooy melax wi nga xamante ni mooy indi wala làmp bi nga xamante ni mooy torche bu fort bi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy tàppe ci màngasinu leeru yàlla yi màngasinu fees ya del del del ak leeru yàlla waaye leer yooyu di war a wàcc nag jëm ci ñii ñu ñi ñi benn parti bu ñuy wax lambiyaa yi beneen partie bi di euh, lawliyaa yi albuxuuru lawliyaa yi al awaani lawliyaa yi albuxuuru lambiyaa yi al awaani lawliyaa yi waaw waaw mu ngokk mu ngokk kon mellax ba mooy mooy mooy indi niir ya niir ya sotti ndox ndox moomu daal di jur ay garab garab yu mag judd ci ay guy mooy euh, yonent yi waaye mu am ay garab ay ay ay ay ay ay ay ay ñax ay ay garab yoo xamante ni duñ passé un mètre ñu nekk foofu mooy mooy lawlu yi waaw soo ko gën a nag waaw kay nga ne mu ngoog mooy euh, mooy mooy mooy mooy torche bu yàlla bu mag bi nga xamante ni moom lay teg ci euh, biir mangasinam yi bu mu ci bëgg mu mu feeñal ci dara foofu la koy branché taal taal ca torche ba du ca feeñee nag moo ngoog ay ay may génn ca ay may yooyu nag ñen ñoo koy jël mooy yonent ñooy jël suñ paree awliyaaw yi jël kon yonent bi mooy jox euh, mooy jox euh, garab yu mag yi di guy yi lambiyaaw yi waaye mooy jox tamit gàncax gi de sallallahu alayhi waaw te ñooñu ñoo war dundal adduna bi nag ñoo war a dundal adduna bi ñoo war dundal adduna bi waaw ci seen xas ya ci seen xob ya ci seen euh, fruit ya ñuy joxe ñii ci seen ñax ya waaw kay ci seen bant ya ci seen ndox ya ci seen légumes ya yi ñuy génne ci seen euh, tubercule ya mooy lu mel ni ay patate euh, ñambi ak euh, mangoog iñaam mangoog mooy mooy tubercule yi ah ci seen fruits yu saf suukar ya fruits ya mangoog ca ya saf kaan ca ya ca ya forox ya yu mel ni ñoom lingom ak yu demee noonu ok ah, yooyu yëpp nag ay junjo de wax oh, yooyu taxumaa jóg de junju la de yooyu yëpp ay xam-xam la waaw ci lawliya ci lambiya yi kenn ku ci nekk am nga taxawaay boo taxawee ñi ñii guy lañu ñii benteñe lañu ñi ñi niim lañu gis nga kenn ku ci nekk ñii dañoo am problème yu bëri ñii dañoo lewet ñii dañoo am xam-xamu euh, baatin ñii dañoo wane ay kéemaan moo ko ñii tamit ci waa koy ci lawliya yi ay kaani lañu mooy euh, wali yu tàng yi si nga xamante ni jalal la doxee ah, ak ñenn ñi nga xamante ni ay fruits lañu ñooy mooy wëliw yi nga xamante ni eh, eh, ñoom it jamaal la ñuy doxee nga xamante ni yërmande rek la doon eh, ak ñi nga xamante ni seen lépp njariñ la xam gis nga am na garab yoo xamante ni seen xas baax na seen seen seen seen seen xob baax na seen reen baax na suuf sa ñuy nekk baax na waaw kay loolu laay bëgg a wax de waaw kay léegi nag ñu ñu amaat nañu beneen wa wa waxoon naa la wa mooy allahumma salli wa sallim ba tey rek ndeysaan waaw wa nuurika laamii waaw ndeysaan ba tey junj la ba tey junj la waaw wa nuurika yàlla yàlla nga julli ci sa leer gi waaw moo ngi wax leer gu njëkk gële waaw leer gi yàlla njëkk a bind moom lay wax de <laughs> ndeysaan waaw ndeysaan xam naa ni bala ñoo dem sax comme wa nuuri wa nuuri bi war nañ cee wax tuuti parce que waaw wala ñu dem ba ci nuurul mutalsam yaakaar naa ni fa la fa lay fa lay gën a neexee parce que daal muy lépp mooy tomb ba moom la imaam Aas wax yaa nuqtatal ba'i yaa nuuran yaa nuuran waaw yaa nuqtatal ba'i hmm? waaw ndeysaan ndeysaan waaw la shabiha lahu man za yudahika wal akwaan ma xuliqat illa li ajlika wal mawla istafaaka lahu ndeysaan waaw dinañ ko leeral te incha allah noqtatal bàyyi bopp muy ci njub ci bismillahi rahmaani rahim waaw imam as yàllañ ko yàlla fayal ndeysaan waaw ah, wa gi nga xamante ni mooy leer xati rek waaw di di di di waaw waaw di leeral rek waaw waaw leer la gi nga xamante ni malaata waaw kay gis nga fii loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel yow mi may dem yéen ñi may déglu na ngeen bàyyi xel ci fii tiijaan yu bëri dañuy wax malakta du malakta amul ka du malakta malata mala a mala a mala malakta du malakta ñu bari malakta la ñuy wax waaw xam naa sax dinaa def waxtaan spécial ci yenn fautes yi ñuy def ci euh, jawhara ak salaat al fatih parce que loolu tamit war nañ ko bàyyi xel ngir parce que loolu tamit looy wax di ko wax muy jëf ku toll ni yonent bi li war mooy nga rafetal ko setal ko waaw parce que ki nga koy jox waaw ku set la ku laab ku rafet ku yiw ku baax koo xamante ni lu baax rek lañ ko war jox waaw moom nag yërmandeem nag làmb na lépp nag sallallahu alayhi wa sallam bokk waaw kon mala atabihi kaw naka mooy leer gi nga xamante ni moom nga feesalee moom nga feesalee euh, kawnu bi nga xamante ni yow yaa ko moom yow yàlla parce que amul dara lu nekk ci diggante kaw asamaan ak suufa ak fudul foofu lu dul allahuma ko moom hmm. waaw waaye nag lépp nag yàlla daf koo remplir ba mu fees del del del del ak leeru yonent bi waaw ba mu mujj nag sax far di leer gi wër waaw monde bi ak monde yëpp leeru yonent bi moo ko wër moo wër lépp waaw dem ba nag ba place yi ci place yi ci boppam waaw place yi ci boppam seen place ba leer ka dafa nekk waaw moo tax mu ne bi am kinatil makaan waaw parce que al bi bii ci xaqiqa mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam yonent bi mooy bërëb bërëb li ñuy bërëb moom la sallallahu alayhi wa sallam waaw soo xoolee tamit euh, gën a xóotal euh, gëstu bi di nga gis ne kaw naka bii mooy lawxul mahfuz waaw leer yonent bi ko wër soo xoolee sax ba ci biir mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam far waaye nag dafa fees dell ak leer foofu ñoo ngi junju yi yàlla bëgg a créer yépp li mu nar a créer yépp li mu nar a def yépp projet bi waaw waxin la rek waaye yàlla kun fayakun la yor moo tax sax mu wax kaw naka kaw naka bii mu ngi junj ci innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun kun kun bi nga xamante ni moom la dënn xolu doomu aadama di baatare kun kun kun kun kun kun waaw mu ne waaw mu ne lépp loo xamante ni moo ngi jóge ci kun kunu yàlla googu mu doon junju ñi ñu yaakaar ne ay kun yu bari la benn kun la kun googee noonu lépp lu yàlla bëggoon a bind mu ngi ci biir moo nga fees del nag ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo dem leeru yonent baa nga fa sallallahu alayhi wa sallam waaw fépp foo dem fépp foo dem waaw yàlla na yàlla ubbi suñuy bët rek ak suñuy xol ak suñuy ruuxew ba ñu mën a jàkkaarloog leer gi leer gi doo jàkkaarloog moom rek jeex na góor yàlla yëpp loolu rek leen yàlla defal ubbi leen rek ubbi seen bëti xol yi rek ubbi seen noppi xol yi ubbi seen xelu xol yi ubbi seen ruuxu xol yi ubbi seen tànki xol yi <laughs> ba ñu leer googu leer googu fépp la mu ngi fépp mu ngi fépp waaw moo tax dañuy dem ba nooy wax ne man dootuma tàggook yonent bi loolu waxin la junj la rek mooy leer gi rek parce que leer gaa ngi fépp soo déggee ñu ne dootuma tàggoog yonent bi euh, toll naa foo xamante ni dootuma tàggoog yonent bi mais loolu la junj la rek leer gi la leer gi la ñu lay wax leer gi moo ngi fépp moo ngi fépp partout <laughs> ndeysaan moom la gaa yi di jéem a bëgg de léeg-léeg moo tax dañuy daanu rek dañuy xalagu rek loolu yonent bi rek ko am <laughs> sa leer nekk fépp gisoo gars yi seen satellite yi fu nekk ñoo ngi ko fay def agent secret yi gëstukat ngir rek bëgg a nekk fépp yu ne ay nopp yu rëy yu nekk ci ci jaww ji moom la wax satellite ak ay pët yu rëy yu ñuy wax satellite moom ci kaw waaw pour kenn bañ leen rëcc waaye li leen di rëcc bari waaw gars yi tamit léeg-léeg fu nekk ñoo ngay def waaw teg fii section ubbi fii wut fii représentant wut fi lii loolu pour nekk fépp la rek <laughs> kii di tuddee fii kii wax fii waaw su mbir amee ñëpp yi jugandoo waxandoo ñu yaakaar ni déedéet loolu yonent bi rek ko am fépp yonent bi ko am waaw moo tax mooy bi am ci boppam am na ay am kina bi place bi mooy kawnu boobu am na ay ay place monde bi am nay monde waaw te monde monde monde bii ñi nga xamante ne moom la ñu njëkk junj mooy jëmm doomu aadama mooy le grand monde le petit monde moom mooy mooy mooy kawnu bi waaw asamaan ak suuf géej gi jéeri ji kaw suuf gauche droite mangook mangook nday joor ak càmmoñ ci kaw ci kanam ak ci ginnaaw waaw gis nga yooyu yëpp noonu waaw moom lay junj noonu place bu njëkk bi nag mooy jëmm doomu aadama te doomu aadama duñ waxee ni am na daraja bañ koy tuddee almakaani leneen lu dul moom ñu tuddee ko am kii na kooku sayyiduna muhammad moom moo tax sallallahu alayhi wa sallam wa laqad karamna bani aadama sirru ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nga léegi nag dafa mel ni dellu siwaat na ci beneen allahuma waxoon naa la ci biir ci début bi ne la jawharatul kamal am na ñetti allahuma waaye du ñetti kase ñetti allahuma yu nu bind la waaye wa boo gis xamal ni euh, allahuma salli wa sallim la ma nga fii dafay indi beneen maqaama parce que ñetti allahuma yi dafa am benn bu ci nekk benn taxawaay bu mu taxawee ci zahir baatin bi ak baatinul baatin moo tax ñu indi allahumma indiwaat allahumma indiwaat allahumma waaw kooku tamit ay ay la de ñetti allahumma yooyu junj la de waaw ci ci allahu nuru samawaati wal ard kooku tamit junj la de ci gaa yi waaw wax léeg-léeg moo tax soo leen nekkee sax ñetti tiijaan ngeen jaaxle ci biir soo leen toogee ku nekk na jël benn allahumma kooku nag moom tabarakallahu waaw kenn du jàng yi benn ki benn jeex na jarul ngeen dem fenn <laughs> ndeysaan waaw hmm. ah, moo tax mu ne allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi waaw waaw jullil te sëlmal jullil te sëlmal ci aynil xaqi aynil xaqi bii aynil xaqi bii junju la moom it taw doo ko bëggee dégg il faut nga àggale mooy tatajalla allati tatajalla minha urushul xaqaiqi aha fii am na lu mu fi bëgg a waaw bu dee xam nga li ñuy wax euh, post de contrôle wala euh, poste de douane wala euh, poste de police ci passe ci fi ñuy dooy tukki am nga fooy jaar dugal sa passeport ñu xool la ndax passeport bi baax na ndax am nga visa réew ma ngay dem am nga nangam ak nangam ndax benn ndax réew mi téyewuñu la bëgguñu bañuñu nga génn ndax danga am ay problème ak justice wax koy wax koy ah de est-ce yaa ngi yaa ngi dégg junj bi may bëgg a junj waaw lépp junj la rek waaw waaw xaq xaqaayiq la ñëw de te waxoon naa ko sànq ci début ba xaqiqa xaqaayiq gis nga xaqaayiq yëpp ñoo ngi transité ñoom ñëpp toutes les vérités toutes les vérités ñoo ngi transité ci benn poste de contrôle bu mag poste de contrôle boobu mooy Seydina Muhammad yàlla amul dara luy luy jëm ca moom te jaarul ci poste de transit boobu poste de contrôle boobu poste de police boobu muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag foofu foofu la ñuy xamee ndax xaqiqa wala du xaqiqa ndax dëgg la wala du dëgg ndax nangu nañ ko wala nangu nañ nanguwuñu ko accepté nañ ko wala accepté wuñu ko valable na wala valable ndax loi bu bu bu bu ñu a exécuter la wala loi bu caduc la yëpp foofu lañ koy defee waaw waaw waaw foofu la ñu promulguer tamit euh, loi yi waaw waaw waaw rejet yëpp foofu lañ koy defee tamit waaw waaw foofu mooy mooy mooy instance bu mag ba waaw waaw kooku nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg gis nga da koy indi ci instance léeg-léeg mu indi ko ci perle précieuse wala pierre précieuse léeg-léeg mu indi ko ci mangok leer léeg-léeg mu indi ko ci asamaan si yooyu yëpp ay façon la rek ngir ñu xam yonent bi ne euh, bu dee junju moom la moo moom lépp bu dee ci wàllu euh, li nit di gis mooy ay pierres yooyu moo moom lépp bu dee tamit foo dugg rek bu dee ci asamaan nga dem moom la bu dee ci suuf la moo tax gis nga suuf yàqudate mu tax xeer moom la bu dee ci kaw asamaan si mooy niir yooyu ma doon moom la moo fa moom moo fa nekk waaw budul foofu tamit moom la lawxul mahfuz moom la waaw yooyu yëpp moom la kun fa yakun ca biir yooyu yëpp ay junj la waaw waaw moo tax mu ne yàlla yàlla na nga julli te sëlmal yàlla na nga ma jullil te sëlmal ah, ci ci jëmmu dëgg gi nga xamante ni ah dina ci feeñee dina ci feeñee dina ci feeñee urushul xaqaa'iqi ci ci ci jëmm joojee ca lay feeñee euh, tronu tëgg yi waaw noonu laa la koy waxee rek pour nga dégg-dégg bu njëkk waaye suñ gënee xóotal nag dina nekk leneen waaw foofu lu lu ñu bëgg a junj foofu euh, na tijaani radiallahu anhu dafay wax ni euh, lépp lu ñuy wax mu ne du soppeeku alxaqaiq la tatabaddal noonu la loolu la sayidina Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu waaye mazahir yi nag ñooy wuute feeñuwaay yi nag mooy wuute waaw kooku sofyanke yi la ndeysaan waaw waaw dëgg moom dëgg yi moom parce que y a y a une différence entre la vérité et la réalité bokkul de vérité mooy xaq réalité mooy xaqiiqa bokkul de bokkul de waaw moo tax fii mu ne tatachalla minha urushul haqaaiqi gis nga gis nga toutes les réalités ñoo ngi dajaloo pour nekk une réalité waaye réalité yi balañ ko accepter wala ñu nangu ko wala ñu euh, euh, tamponner ko il faut que Seydina Muhammad ab ab euh, ko il faut que mu am sóom moo tax ñu tuddee ko xaatam mooy le sceau il faut que mu tamponner ko su ko tamponné wul du dem ci te te loolu di nga ko dégg ci suuf ci suuf di ko dégg ci suuf di ko dégg ci kaw parce que bii moo nekk ci diggante bi allahuma bii moo nekk moo nekk ci diggante ñaari allahuma yi moo tax ali allahuma bii day alimenté woo ci kaw di alimenté woo ci suuf waaw nu muy alimenté woo ci kaw mooy yàlla bi mu bindee leeru yonent bi di xaq Muhammad ya boobu lépp lu mu bëgg mu am foofu la ko def kon la fa nekk foofu rek moom mooy dëgg moo moo am moom moo war a am ci suuf tamit waxaat na ni mooy ifadatika minka ilayka ihatati nuuril mutalsam dinañ ko leeral léegi insha allah waaw kon yaakaar naa war ngaa dégg ci euh, euh, li ma doon junj parce que arash bii mu utiliser dafa yéeme parce que arash la trône c'est-à-dire arash bii muy junj mooy euh, li lépp li yàlla bind mooy arash loolu loolu lay junj fii waaw waaw waaye te te arshul urushi nag ah, mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaw waaw parce que euh, lawxul mahfuz ci boppam ah, dafa am yeneen alliwo yu ndaw yi nekk ci suuf arash arash bii tamit dafa am ye yeneen arash yu nekk ci suuf moo tax mu ne minha urushul xaqaayiqi kooku pilul yàlla du urush amee arash am na lawxu du amee am na al alwaax waaye lawxu bi mooy Seydina Muhammad foofu lu fa nekk du soppeeku waaye alwaax yi nga xamante ni ñoo ngi ci wetam kooku lu fa nekk mën naa soppeeku moom la sofiyanke yi di wooyee alwaaxul maxwi wal isbaati waaw foofu ñaan ak sarax ak def lu baax mën naa effacer ya fa nekk waaye lawxul maxfuus moom dafa nekk rek du dañ mukk waaw mooy kaw na kal xaayita bi am kinatil makaani waaw min haa wala sul xaqaayiq yaakaar naa foofu tamit leer na waaw su rek ñu dolliwaat tuuti waaye yaakaar naa dama bëgg rek pour ku nekk mën cee for rek loo xamante ni dina ubbi sa bopp daal ba nga mën a xam li nga bëgg a xam yàlla nañu yàlla dimbali waaw déggal léegi nag mu daal ne bi yonent bi boole yi ma yi ma yépp nekk yaquta rahmatu rabbaani yaqudatul mutaxaq barkal astaqi ñëw ba nekk nuuri nuuri nuuri kalaami alladi man atta bihi kon karxaatu bam kidil makaani dem ba nekk aynil xaq yi daal di dellu siwaat nag mu daal ne léegi sax yonent bi mooy aynil maarifi waaw waaw waaw waaw waaw kooku soo ko bëggee dégg da ngay delluwaat ci ginnaaw li ma la waxoon waaw xam-xam yépp rek xam-xamu zahir xam-xamu batini xam-xamu lëmbiyaa yi xam-xamu lawliyaa yi cent quatorze téere yi ñeenti téere yi waaw <laughs> futuxaat yi kusufaat yi minax yi yi leer yi tëbb yi madad yi yooyu yëpp jëmm ja mooy foofu lay jóge xanaa ne la lépp lu jóge ci yàlla dem ci jàmm mu alak jàmm boobu il faut mu jaare la ko ci point de contrôle bi moo tax gis nga yonent bi kenn xamul lu mu doon sallallahu alayhi wa kenn xamul lum doon gis nga liy jóge ci kaw ci moom lay jaar waaye liy jóge ci ci suuf tamit jëm ci kaw ci moom lay jaar <laughs> ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam kii bari doole moo tax mu ne mooy aynul maarifi waaw mooy jëmm ja de mooy buntu ba de mooy mooy mooy mooy source ba de mooy source ya de waaw waaye nag waaye nag li mu wuuteeg yeneen yi nga xamante ni ay ay xam-xam lañu nee na mooy al aqwam moo gën a jub waaw moo gën a jub xoj jub xoj tegu waaw te te te te dina ko dina ko leeral dina ko leeral nañ waaw ihdina siraatal mustaqim waaw wax na ko sax nee na mooy siraatika gis nga kab yi kab yi ngay xamee ne yonent bi ci bi muy nekk leer trahirul yàlla bi mu nekkee di yonent nekkagul yonent warul yàlla waaye bi mu nekk yonent warul yàlla ba mu faatoo tamit warul yàlla parce que kabi siraati ka ka mooy da yàlla moo la moom exclusivement yaay yoonam wi exclusif waaw am na ñeneen ñoo xamante ni yooyu yoonu yàlla lañ waaye duñu yoonu yàlla bu exclusif waaw mën nga jaar ci ñoom jaar ci keneen waaye yonent bi ku jaarul ci moom doo dem waaw waaw moo at taam taam mat sëkk nga xamante ni amul dara lu ñu yokkati ci moom moo tax moo tax faa laata moo juddu papam faatu a taam bii moo tax dafa mat sëkk dafa mat sëkk ah, moo tax papam faatu yaayam faatu bàyyi taxam faatu maamam faatu ñëpp faatu ñi ko waroon protéger ñëpp faatu pour lan ñoom ñëpp ñu bàyyi ko yàlla pour kenn bañ a réclamer dara parce que moom moo yàlla moo ko matalal boppam huwa allazi tamma maanaahu wa suratahu loolu dégg ko waaw léppam daf ko matal matal zahiram matal baatinam waaw waaw alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna fa amma al yatima fala taqhar wa amma saa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith insan sallallahu alayhi wa sallam waaw déggal déggal sofiyanke bi la mu ko wax <laughs> dégg la ko wax ci bul bul bul jàpp ne yaramam daa tàng déedéet dafa xam li muy wax dafa xam li muy wax de waaw ñoom dégg leen nga waaye soo teeloo rek xam li wax nee na nee na law kaana zal kawnu insaanan la kunta lahu aynan walaw kaana aynan insaana sallallahu alayhi wa sallam law kaana zal kawnu insaanan la kunta lahu aynan walaw kaana aynan kunta insaana law kaana zal kawnu insaanan la kunta lahu aynan walaw kaana aynan kunta insaana sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrul bariyati sallallahu alayhi wa sallam nee na ko kawnu bii may junj ci kaw naka al bi amkinati al makaani dem ba mu ne mooy aynil maarif al aqwa min salaatika tammil asqam nee na ko bu nekkoon kawnu bi day nit di mbindeef yow daal yaay yaay jëmmam wala yaay bëtam su la neexe yaay man ba am waaye nag mu ne ko moom it kawnu bi su nekkoon bët la tamit yaay nekk jëmmam yaay nekk jëmmam su nekkoon euh, euh, nit la yaay nekk bëtam waaye su nekkoon bët tamit yaay nekk nitam loolu wax la loolu soo ko dégluwaatee rek di nga xam li may bëgg a wax foofu junju la moo tax mu ne ayni aynil maaribil aqwami siraatika taamil asqam waaw al asqam waaw al aqwam al asqam waaw nga xamante ni li mu bëgg a foofu rek mooy yonent bi amul déviation lépp def ci yàlla la moom jox na yàlla lépp jébbal na yàlla lépp léegi sax ci suuf dina ko wax ba mu leer naan moo tax mu mu indi beneen allahuma ñetteelu allahuma bi mu ne allahuma salli wa sallim ala talaati alxaqi yàlla maa ngi lay ñaan nga julli te sëlmal ci ki nga xamante ni ci moom la dëgg di feeñee ah fan la dëgg di feeñee keneen ci keneen ku dul waa wax naa la sànq ne la ku ku dul moom rek musibaam sudul moom musibaam leeru yàlla yi xalu sawaral suñ ko sànnee ci biir ci kaw yi yére mu lakk ko <laughs> il faut que mu ñëw moo tax mu ne mooy feeñu waayu dëgg moo tax lii ndaboot gi tamit war nañ koo déglu bu baax sofiyanke yi ngay dégg yépp ñu ne jàkkaarloo nañu ak moom ci ci biir jëmm yonent bi la kon yow photocopie la la defal yonent bi rek moom moo am dem ba àgg fa nga xamante ni kenn musu fa àgg du yonent du malaayika du wëliyu waaye ku dul moom ci moom nga gisee li nga gis ba fëgg sa dënn <laughs> dégg nga wax ji te loolu photocopie la photocopie la de original baa nga foofu ci moom de waaw kon waaw loolu gars yi war nañ koo xam ngir ñu gën a teey def ndànk gën a jox yonent bi cëram sallallahu waaye nag ma ngoog Ousmane di moom xamatul lu muy wax waaw ala talaati alxaqi bil xaqi ndeysaan waaw gis nga de xaq bil suy feeñ dëgg la fa mu feeñ dëgg la na mu feeñee dëgg la mu feeñee dëgg la du ca photocopie lépp original la lépp lépp lépp lépp original la lépp original la amul duplicata amul déedéet original la tampon bi moo ngi tooy ba tey mooy xaatam boobu ma la doon junj sànq waaw mooy point de contrôle bi mu ngi tooy encre baa ngi ci signature bi ba tey moo nga ca ah <laughs> boobu waaw ku dul moom nag. laa photocopier jox la waaw gars yi de xam naa ni tabarakallah li ñu fëgg seen dënn di coow yëpp ay duñ leen joxoon original xaw ma xaw ma nañuy def rek ndeysaan ndeysaan photocopie rek la de waaw. moo tax mu ne ah léegi sax nañ ko jeexal rek mu ne al mooy alkanzul ahzam alkanzi al ahzam nee na mooy le trésor suprême le trésor majestueux le trésor bi ñëpp di wër waaw moo tax gars yàlla yi xam nañ ni jublu ci yonent bi rek am solo parce que yàlla moo ko cheikh nee na ridaawul ka azamateeg ridaawul kibriya kenn mënta àgg ci moom demal ci yonent bi rek soo àggee ci yonent bi rek yaa nga fa yàlla waaw pour jox leen exemple bu précis xam nga léeg-léeg da ngay dégg suñu mbokku firikat yi loolu la ñuy wax ne sayyidul wujudi wa alami shuhudi alami alam la alam mooy euh, drapeau bis dañuy ànd ak soxna si ñuy dem consulat consulat au Sénégal ci Paris ñu yéeg ci métro yi ak kii waaw kay di dox ci yàgg boobu xamuñu exactement fan la waaye bi ñuy dox ba caag ba seen drapeau bu Sénégal ma ne soxna si ah xaw ma xam nañ fan la wala xamuñu ko waaye daa mel nii de soreetuñu de waaw mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko waaw kay liy junj la nag ma ne ko yonent bi nii la mel ci yàlla soo séenee drapeau yonent bi xam ne yàlla sorewul foofu <laughs> euh, mooy consulat basanté mooy moom mooy consulat ba mooy am ambassadeur ambassade la gars yi gën a xam waaw ambassadeur bi su ko neexee lépp lu président di def mu koy def mën naa tàppale ay médailles mën naa teral nit ci turu réew mi mën naa recevoir nit ci turu Sénégal mën naa wax ci turu Sénégal waaw noonu la yàlla def ak yonent bi lépp lu muy def rek foofu la ko jaarale moo tax mu ne mooy alkanzil azam waaw kanzil azam rek waxtaan la wutul jeex kanz al azam trésor bu mag a mag a bëgg bi nga xamante ni lépp ci la nekk tout loo xalaat ak loo xalaatul loo xam ak loo xamul lépp mooy ca aynal maarif yi waaw yaqudatil mutahaqiqa ca la nekk fuhumu wal maani ca la nekk barqal astai ca la nekk li buxuur yi di naan ak ak ani di naan lépp mu ngi ci biir yonent bi moo tax yonent bi moo tax mu bari doole waaw isaan yàllaa ko fal <laughs> waaw gis nga nag mu daal ne ivaadatika waaw yonent bi sa tëbb la yow yàlla gis nga kay yi bàyyi ko xel bu baax ka bàyyi ko xel ka bàyyi ko xel miin ka bàyyi ko xel ilayka bàyyi ko xel gis nga kay yi lu am solo la gis nga fii ci ngay ci ngay xamee ne jawru kamal xaqiqa piir la parce que léeg-léeg day mel nii day wax ci yonent bi ne euh, comme il wala huwa lay waxee ak moom léeg muy muy muy wax yàlla directement di di di muxaataba ak moom di jokkalante ak moom kooku kooku uslub la boo xamante ni foo ko déggee rek xamal ni kooku waaw kay langage u xadara ba waaw da wax ci mel ni ku kuy wax ku fi nekkul ba càgg rek ngay ngay joxan ji joxar bi waaw nga léegi bëgg a wax waaw loolu ngay wax yàlla nga def nangam yow mi nga yow kay yàlla nga def nangam yàlla nga def càgg mel ni rek nga toog ba càgg rek daal di commencé nag di ko joxar bi nag waaw noonu la foofu la ñuy wax da ngay wax il ba càgg rek ngay wax waaw tu ak vous vous noonu ngay noonu la tëngal yow bëgg a wax gauche ngay waxee wala càmmoñ nday joor càgg rek ngay xool wax ci sa kanam ne joor kamaan nag di ci gis loolu moo tax ma toog mu toog ba daal ne sax léegi comme mooy kanzil ahasam waaw mooy ifaadati ka rek sa tëbb la sa bëbb la waaw mangoog <laughs> waaye nag gis nga lii moo ci neex mu ne min ka ci yow la jóge yow yàlla waaye nag yonent bi li tax mu raw yonent yëpp ilayka bii ci la mooy lépp li ko yàlla jox ci doole ak ja daf ko jëlaat joxaat ko yàlla delloowaat ko yàlla ne ko man sab jaam la say jaam a ngi waaw wala yu bu bu bu bu bu am cër tamit fii la sa cër jóge mooy lépp lu la yàlla jox danga koy delloo yàlla cëru lislaam dellool yàlla wilaaya dellool yàlla xam-xam dellool yàlla bul jël mukk bul jox sa pap mukk bul jox sa maam mukk waaw bul ndamu bul fëgg sa dënn waaw parce que doole ji ngay naafila doole ji ngay wirde doole ji ngay sikkare mais kooku yàlla la comme <laughs> bu dee xam nga li xew kañ jëlaatal lépp nga delloo yàlla bul wax sama liggéeyu ndey la ah ban sama liggéeyu ndey te nga am ñeneen ñoo bokk ndey te amuñu li nga am sama barke baay te nga am ñeneen ñoo bokkal sa bàyyi te bàyyi am amuñu li nga kon nga xam ni kay du sa papa du sa yaay du sa maam du sa nijaay mais yàlla la delloo ko ko mooy ivadatika minka waaw fii la fii la affaire bi nekk mooy lépp nga delloo ko ci ki nga xamante ni moom mooy mooy borom mbir mi waaw ah, mooy mooy borom mbir mi dafa delloo lépp yàlla waaw jaam yépp jox na leen yàlla ku ñëw rek mu delloo la yàlla waaw ah, te loolu mooy affaire bi nag sëñ bi ñu ci yëpp ay kii la rek dëgg la ak nañ jox mu jox lépp yonent bi mu jox yàlla yonent bi moom loo ko jox mu jox yàlla waaw sëriñ piir tamit noonu la loo ko jox mu jox yàlla wax ma addiya de waaw xool ak xel ak ruux ak jëmm ak yëpp loo ko jox mu jox yàlla du jox nijaayam du jox papaam jox maamam loolu dafa am solo de mooy gis nga moom ifaadatika minka ilayka chutut ihaatati nuuril mutalsam waaw gis nga fee nee na alxaaitati bi markatil fuhum wal maani fii mu ne kaw naka alxaaita bi am kenatil makaani fii mu ne mu ihaatati nuuril mutalsam daf laa bëgg a wan rek ni yonent bi leeram gi ni mu wëree àdduna yi cent vingt quatre mille monde yi ni mu leen wëree leer gi seize monde yi ni mu leen wëree asamaan ak suuf ni mu ko wëree leer gi daf ko wër moo tax toujours muy wax muxiitu muxiitu muxiitu muxiitu xaaitati xaaita ixaatati yépp moom la waaw mu ne mooy an nuurul mutalsam <laughs> nuurul mutalsam nag euh, nuurul mutalsam waaw nuurul mutalsam sallallahu alayhi wa sallam waaw nuurul mutalsam mooy leer gi nga xamante ni waaw dañ ko nëbb bi maana <coughs> dañ ko def sigle bi maana sigle moo ngi mel ni nga nga nga wax lan sigle par exemple nga ni euh, comme OMS organisation mondiale de la santé wala UNESCO wala nga ne UA UA Union africaine wala UE Union européenne wala nga ne ONU organisation des nations unies gis nga sooy bind ONU da ngay bind ONU waaye ONU du ONU rek déedéet organisation lay signifier DN N bi mooy Nations Unies waaye dañ koo tënk pour parce que dañ koy utiliser di ko wax lu bëri mënoo taxaw phrase boo def rek bind les nations l'organisation des nations unies déedéet da ngay mujj di bind l'ONU pour tënk rek parce que li tax ma jël ONU waaw tamit junj la parce que ONU pure mooy Seydina Muhammad <laughs> waaw waaw moom mooy dajale xeet yëpp de dajale askan yëpp waaw wow waaw ministre ak borom alal ak milliardaire ñëpp a ci am sëgg rek su jot rek ñëpp a yem amul amul ambassadeur amul ministre su julli jotee ñëpp a yem waaw sëgg rek waaw teg jébi ci suuf rek teg loxo yi suuf tànk yi ci waaw ma ngoog la war a dem ci kanam dem ci kanam la war a dem ci ginnaaw ci ginnaaw kenn mënu ci dara waaw kon ko moom mooy um askan yëpp la boole dajale ñëpp hmm, ndeysaan law anna insanan taxar taxayyara millatan maxtaara illa diinaka alfuqaraa sallallahu alayhi wa sallam ñu defoon benn référendum ci àdduna bi ah wallahi yaay gagné yaay rew ñëpp parce que ce ce système moom mooy gën gi système waaw waaw mooy nurul mu sam leer bi nga xamante ne sigle la waaye euh, mu sam bi soo ko bëggee dégg tamit da delluwaat ginnaaw nga dellu ci cent quatorze téere yi ak ñeenti téere yi gën a siiw mooy tawraat injil zabur furqaan ak ma ngoog suxfu ibrahim moussa su ma yooyu lépp somme de david yooyu ñuy junj noonu yëpp ñu ne téere yëpp cent quatorze yi ñoo ngi ko ci ñeent yi ñeent yi ñoo ngi ko dëxañ ci alquran alquran ñoo ngi dëxañ sirru bi ci fatiha fatiha ñoo ngi ko dëxañ ci bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ko dëxëñ ci ci baawu bismillahi rahmaani rahim baaba ñu ngi ko dëxëñ ci biir tomb ba mooy mooy noqta ba moom la imaam alaaji ahmad baro njëgin yàlla na yàlla fay wax ne ya noqtata albaa'i ya miftaaxu anta wa ya xayra alxalaa'iq ya man la shabiha lahu من لا يضاهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له صلى الله عليه wasallam waaw kooku tamit waaw lu yéeme la moo ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam directement waaw tamit xijaab amul ndeysaan waaw mu ne ko yaay yaay tomb baaba yaay tomb baaw bismillahi rahmaani rahim yaay tomb baaw bismillahi rahmaani rahim hmm, kooku mooy junj bi mooy nuurul mutalsam gis nga tomb boobu tomb nuurul mu tal boobu képp kuy di doomu aadama rek sa leer gaa nga ca day nelaw wala mu yeewu yal na yàlla yee suñu yos su yeewoo rek nga defar te dootoo yàqu moo ngoog waaw ngoog soo gisee tomb la wax tomb tomb tomb fi mu nii jamono moo ko firi jom jamono moo firi tomb moo firi yonent bi léegi lépp tomb la téléphone tomb la sa baaraam ngay bës rek léegi sax téléphone yi léegi gis nga digital la tactile la tactile da ngay def ni sa loxo rek tomb tomb <laughs> machine yi lan la tomb sooy bind tomb ordinateur dooy tàppe tomb la hmm? ndox par benn toq la tomb la ndox par benn toq la tomb la suuf par benn pepp la tomb la hmm? <coughs> lépp tomb la hmm, tomb mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu mooy indiwaat aynil maarif yi mooy indiwaat kanzil azam mooy aynil xaq yi mooy indiwaat ma ngoog nuurika laamia mooy indiwaat nuurul akwaani mooy indiwaat yaqulatul mutahaqiqa mooy baat rahmatul rabbaniya waaw waaw moo xam moo tax nuurul mutalsam tamit euh, sëñ bi li ci nekk yëpp kenn mu ko wax de nuurul mutalsam déedéet junj rek yàlla nañu yàlla déggal yàlla nañu yàlla ubbi zahir ak baatin <laughs> waaw waaw moo tax nag léegi mu ne ah, yow li li la tax a jóg li ñu tax a jóg li baax mooy rek sax di julli ci yonent bi moo tax jawhara la mu ubbee woon moom lay tëjee parce que soxla taalibe bi mooy julli ci yonent bi waaw yaakaar naa ni euh, euh, junjul naa ne yàlla li mu bëgg rek mooy ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw parce que loolu rek moo moom moo am solo waaw même suñu mbokki néew yi waaw salaatu ala nabi rek salaatu fatiha rek lu bëri waaw waaw day dem Cheikh na Cheikh Alhaaj Omar al Fouti mu ne yàlla da koy nangu xataan da koy nangu ci lu wér waaw waaw waaw moo tax ci fin bi comme allahuma solli wa sallim lu tàmbale woon fii tamit sallallahu alayhi rek lay lay indiwaat pour wane lépp rek salaatu ala nabi la waaw moo tax mu ne salla yàlla na yàlla dolli xéewal yàlla na yàlla euh, julli ci ku nekk ni ko déggee alayhi jëm ci moom moom moom julli gi moom waaw bokk ko kenn wa ala alihi waaw waa këram hmm, waa këram nag <laughs> njaboot yi deretam ñoo ci jiitu waxee saxaaba yi ci lañ mooy yonent yi ci lañ ba ngoog lawliyaa yi ci lañ taabiina yi taari taabiina yi ah, ci lañu ñi gëm yàlla ñëpp njabootu yonent bi la bi ñoom ñëpp mooy seen kilifa waaw moo tax aalihi eh, dafa yaatu dafa yaatu dafa yaatu ndeysaan waaw tax léeg dégg gaa yi seen ñàkk dégg rek ñuy kii sax di wax naan ah nañ def salaatul ibrahimiya rek parce que nangam ak nangam nangam man leen ah yéen salaatu ibrahim yi tamit doo ko defee wala ali muhammadin ngay wax de te ali muhammadin dëgg yàlla foog nga boole ci de ci boole sëtam yi ci boole sëtam bi nag de Cheikh Tijaani radiyallahu soo demee ci salaatu fatiha ci biir soo demee ci salaatu ibrahimiya bi ngay wax mu ngi ci biir <laughs> dégguñu loolu waaw waaye nag gis nga finalité bi ñëw na ndekete yoo li ñuy wax yëpp li muy rëy rëy ci yonent bi li muy rëy rëy rëy yëpp ndekete yonent bi kenn mënu koo cerner kenn mënu koo jeexal déedéet parce que li mu dajale yëpp la nekk nuurul mutalsam loolu rek jeexal na mooy kenn mënu ko expliquer leer gi moom la yàlla jël euh, kii ko segg ko ba mu kii mu def ko sigle sànni ko ci xolu nit ñi waaw moo tax nga mën a mokkal alxuraan cent quatorze saar nga mën ko mokkal mokkal ko di dox di fubal dox di di daw di di tam nga mokkal ah mën nga xool ñoom mu niru géey ñooñu ñooñu ñoom ñoom ñoom sëñ sëñ maxtaar ñooñu dañuy fubal dañuy mais te mokkal nañ alquran leeru yeneen bi la mooy nurul mu tal sam kooku ñu ma lay junj moo tax nga mën a def lu nekk ci àdduna moo tax nga mën a ñaan mu nangu waaw leeru yeneen bi la de wax naa nag nag njàpp sax njàpp mu nangu njàpp du soo jàppee waaye raxas say loxo ak sa tànk rek mën a jokkoo ak yàlla ah waaye du yow yonent bi tëdd ci suuf la yonent bi moo tax sa njàpp di nangu moo tax sa sangu ba di nangu parce que mu ngi ci biir suuf la mooy nurul mu talsam waaw moo tax sallallahu alayhi yann yàlla dulli del xéewal ci moom wa ali ak yo akram solaatan julli goo xamante ni tuarrifu dinañu xamal naa ñun dinañu xamal tuarrifu naa dinañu gën a xamal dinañu yokk suñu dinañu gën a tëbb dinañu gën a du duñu xamal de waaw mooy dinañu gën a xamal dina yokk dina sax di ñu xamal bihaa ci barke julli gii parce que julli gi daa am barke iyaahu moom yonent bi iyaahu moom dong moom yonent bi waaw waaw ko gën a xamal dina tax ñu gën koo xam waaw dina tax ñu gën koo xam ndax xam ngi mooy indi cofeel gi yonent bi <coughs> sallallahu alayhi wa sallam léppam am solo léppam yonent bi wax naa ni mooy benn mbindeef mi nga xamante ni histoire am amul sens interdit da ngay nettali papaam ak yaayam sax bi ñu dajee da koy nettali mu rafet keneen kooko ko defal àdduna tukki de yonent bi ngay nettali bay nettali ni mu daan ànd ak i soxnaam ban ban sëriñ nga ko ñeme defal ci àdduna ñeme woo ko de ko defee gaa yi du la ba nga faatu waaw loolu mooy wane ni rek kenn du moom da ngay nettali ba nettali ni mu daan nekkee ci wanag sallallahu alayhi wa sallam parce que mooy ustaas bu mag bi moo war a jàngal ñëpp <laughs> sallallahu alayhi wa waaw te dañ wax ni lii tax ñu sopp ñuy sopp juróom la bi njëkk mooy taar taar mooy tax ñu sopp léeg-léeg nit dinañ ko sopp te dara du ko waral taar rek la il est beau wala elle ñaareel bi mooy jikko yu rafet nit léeg-léeg mu ñaaw waaye am jikko yu rafet ñu ñëpp bëgg ko ndax jikko yu rafet jikko yu rafet ñi ko ñi koy bëgg bari ñetteel bi yaakaar li ñuy wax yaakaar ar xusnul xusnul xuluq ak raja raja yaakaar xam nga léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni dañ leen a sopp respecté leen dara taxul parce que xam nañ ni du problème amee moo koy lijjanti du boobu gàcce amee ñoo koy dog yaakaar kese moo tax ñu respecté leen moo tax ñu bëgg leen bi ci des nag mooy ihsaan rafetal def lu baax wax lu baax dina tax ñu sopp la am na ñoo xamante ni amuñu taar amuñu peut-être euh, amuñu sax lu leen yaakaare ci ñoom waaye nag ah mën nañoo def lu rafet daal ah diw daal wax dëgg yàlla man xaw ma nu ma koy def loolu di koy dégg bi ci des muy relation léeg nit di ko sax gëm wala nga yaakaar ko fekk lu dara li ngeen bokk rek la waaw li ngeen bokk la rek comme ñëpp a ngi jàppale seen mbokk yi it nga jàppale sa mbokk rek ñu bëri noonu la ñuy soppee noonu la ñuy gëmee waaw léeg-léeg nga gis sax koo xamante ni tabarakallahu waaw xew-xew mooy tax mu jublu la fekk sax tabarakallahu démb loolu amul woon waaye relation ak bokk gi ngeen bokk moo tax ak situation waaw juróom yi mooy tax nit ñu sopp ko mooy taar ak ci yu rafet yaakaar rafetal mooy def lu baax ak relation juróom yi nag yëpp dafa dajaloo ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax moom rek la war a bëgg waaw moom rek la ñu war a bëgg bëgg ko ba bëgg léppam bëgg féppam waaw déggoo déggoo Sofyaan ka bala mu wax mu ne yaa xabaza almadinatu almunawara wa xabaza qubbatuha almudawara yaa xabaza almadinatu almunawara wa xabaza qubbatuha qubbatuha almudawara wa xabaza rawdatuha almurajjaba wa xabaza xujratuha almuxajjaba wa xabaza xujratuha almuxajjaba sallallahu alayhi wa sallam waaw moom ngay tagg moom sax bàyyi na yonent bi parce que xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom waaw waaye fi ne nii madinatul munawwara lay waxal dem bay wax ak al al al al qubba al xadra waaw coupole ba coupole bu verte ba waaw bay wax ak waaw boobu mu wax ne waaw sama diggante minbar bi ak sama waaw kay waaw waaw ak sama sama rawdu bi waaw waaw foofu dër la ci dëri aljanna yi waaw dem ba bay bay bay bay bay waaw la wër Madina waaw suufu Madina waaw Sufyaan bala ma waxoon rek yaa laytanii kuntu turaaban tamshi alayya bi makkata ak neexoon nga ma nekk suuf rek nga may dëgg sallallahu alayhi wa sallam waay ñi loolu sax duñ ko amoon fu wax ji rek dafa neex ci xol waaw yonent bi nga nekk suuf yonent bi di la dëgg allahu akbar allah ndeysaan <laughs> waaw yàlla nañ ko yàlla gën a soppaloo yàlla nañ ko yàlla gën a bëggloo yàlla nañ ko yàlla gën a jegeloo yàlla na gën a ubbi suñuy xol jëmale ko ci moom ubbi suñu ruux jëmale ko ci moom barakallahu yàlla gën ñu koo xamal comme ñu ko ñaane ci sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna biha iyaahu ñu xam ko ci euh, euh, ci xolam xam ko ci ruuxam xam ko ci xelam xam ko ci sirroom waaw yépp rek ñu boole ko sallallahu alayhi wa sallam xamee ko ci waaw ma ngoog ak bakkenam ak ak ak waaw mooy dundam rek bi maana waaw juróom yépp ñu xamee ko ci nag waaw su yooyu nag soo ko boolee nag waaw kay dugg nga ci aynul maxaarif nag waaw ma ngoog yàlla nañ ko yàlla defal fa tabarakallahu jawharatul kamaala ngoog ak ak ay sekkereem Euh, ak ay yëfam waaw yàlla euh, xencul ñu xeetu yonent bi sallallahu soo ko xencoo rek jeex na soo ko soo ko soo ko soo ko xencoo ah waaw soo ko xencoo rek jeex na parce que xetam googu ñuy wax ñuy junj noonu boobu mooy junj euh, dafa mel ni rek nga jël parfum yi gën a neex ci àdduna yëpp nga boole ko def ko benn parfom waaw <coughs> waaw yaakaar naa njaxas lañ koy wax ñun Hmm? ok njaxas boobu mooy yonent bi mooy xetam waaw kenn xamul lu mu doon rek su la xeeñee rek sa àdduna baax na sa àllaaxira baax na waaw ah, tabaarakallah yàlla ñu yàlla dimbali kon jawharatul kamal la bokk ah, comme li ma leen junjoon ci début bi dinay tàmbali ah kenn mënu ko jeexal ku ci nekk da ngay wax rek na nga ci toll su ëllëgee keneen jël firi ko ba mel ni kenn mës koo firi wax ko ba mel ni kenn mës koo dégg parce que du ëllëgee am na yeneen yi be yeneen découverte yu am yeneen xam-xam yeneen gis-gis yeneen façon waaw yu bëri day am day am te loolu yëpp du amee tamit su boobaa noonu la ñuy firee jawhara gisoo euh, euh, jamono bii maa ngi lay wax ordinateur di la wax tablette di la wax connexion internet mais su ëllëgee leneen day am yeneen bi day tëbb day tëbbee leneen day am su boobaa tamit ci boobu ci yooyu be yooyu am ci la ñuy firee aynil maarif yi ci la ñuy firee kaw nakal xaayita ci la ñuy firee fuhumu wal maani yooyu yëpp ci lañ koy firee lu nekk rek jamono bu nekk rek euh, euh, yonent bi da ciy adapté wu leeram gi da ciy adapté wu waaw leeram gi da ciy adapté wu waaw waaw kon yàlla nañu ko yàlla fayal euh, cheikhuna tijani radiallahu anhu moom it mi nga xamante ni tabarakallahu moo ñu indil joyau bi indil ñu per bu rafet bu leer bi nga xamante ni ay millions yi doomi aadama defaru nañ ci tabaarakallaahu euh, bëggee ci yonent bi jegee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ci darajaam ak maqaamaam ak ak kii jëfam am ci aperçu gën koo fonk gën koo sopp moom it yàlla nañ ko yàlla fayal ndax tabaarakallaahu moom it tabe na tabe na moom it jege gi mu jege yonent bi xam gi mu ko xam sopp gi mu ko sopp jeex gi mu jeex ci moom moom moo tax yàlla defal ko cër bu rëy bi mu ko defal fa tabarakallahu uh, yàlla dafa wax ne wa man yu'tal xikmata fa faqad wutiya xayran kathira waaw ku yàlla jox xam-xamu sagesse mooy xikma yàlla jox na la uh, yiw bu bëri yiw bu bëri nag uh, aay bu aay bu yéeme la soo ko dégloo ku yàlla jox xam-xam mooy xereñ sagesse moom la ñuy wax wisdom hmm? faqad utiya xayran jox nan la yiw waaye nag kasiran gi kasiran googu sama borom doole ci junj la kasiran gi moom mooy bu dee yow yàlla daf laa jox xam-xam baa mu jox la leer baa mu jox la may gum la mënti may muy sagesse wala muy lu mënti doon mu yow mu yem ci yow dong xayran rek la xayran rek la waaye nag pour mu àgg ci xayran kasiran di yiw bu bëri loolu mooy da nga koy trans da koy transposer da nga koy diffuser da koy joxe danga koy bokk ak ñu bari waaw yàlla bi mu joxe yonent bi euh, vérité absolue jël euh, guidance absolue jël euh, réalité absolue jël lépp lu absolu teg ko ci loxoom daf koo jël tamit daal koy séddoo ak nit ñi nit ñi jëlaat ko joxaat ko ko moom mu jëlaat ko joxaat ko yàlla mu faadatika minka ilayka kon faqat utiya xayran kathiran kathiran googu mooy tey ji un milliard cinq cent millions yi nga xamante ni ñoom ñëpp soo ne laa ilaha illa allah ñu ne muhammadu rasulullah mooy kathiran gi cheikhuna tijaani tamit radiallahu taala anhu xam naa ni moom waxtaan spécial lay doon moom it soo ko xoolee tamit moom tamit kathiran googu àgg parce que bi mu jotee salaatul fatihi jot jawharatul kamal bi yonent bi jox ko ne ko jox ko góor jigéen mag ndaw ku jub ak ku jubadi jaam ku ñu moom ak ku ñu moomul mooy ñi war a ñi a jël wertu wi lu dul kuy jëfandikoo poon ah daf ko daf ko diffuser moom it daf ko séddale ba ci dundam téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent ci ay góor yàlla defar na la ñoom ñëpp ñu am fàttu jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi waaye ba mu fa jugee kenn dafa xam ñaata millions it fii ne nii rek daanaka ñoo ngi junjulu ak ñetti téeméeri millions ci ñoo xamante ni bis mu nekk ku xëy def téeméer salaatul faatiha yi su ngoonee nga def téeméer wasifa juróom fukk jarut kamal fukk ak ñaar chaque jour au minimum am na nañuy wasifa ñaari yoon ak ñi nga xamante ni ñoo ngi yor salaatul faatiha di ko si kat ñii junni lañ sasoo par bés ñii ñaari junni ñii ñeenti junni ñii fukki junni ñii fukki junni ak ñaar ñi nga ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo yor ay sirru nga xamante ni suñu laalee benn muy ay milliards ay milliards et mais foofu tamit source ba aynu ba man baax ba origine ba mooy Cheikhuna Tijaani moo tax moom it mu am doole parce que xoolal ba mu ba cinq ba 1735 cent 1815 bii mu dund dund 80 ans xoolal xoolal boobu ba tey jii di di 18e siècle moom sax junj junj la moom sax ju ju juddoom junj la de mooy révolution industrielle de 18e siècle ca la lépp xew de ndekete mooy révolution industrielle de waaw. moom la de ci ñoom mooy fee révolution industrielle mooy la découverte de la houille de la xawma relativité ak euh, Pierre et Marie Curie ak yooyu seen yooyu ñuy wax waaye ndekete am na benn révolution bu war a am révolution spirituelle bi ko gis nga bunt bi mu indi ubbi dajale ay millions ngi nit ñett téeméeri millions ak lu ko ëpp ñoom ñëpp suñu xëyee def julli ci yonent bi suñu paree mun la jox leen jox leen yonent bi suñu laazime mun a jox leen yonent bi wazifa xadara sayfiyu xisbul baxri muxniyu yaa man azhara al lu ñu liggéey mu ne jox leen yonent bi parce que mooy ifaadatika minka loo leen ko jox mu jox ko yàlla waaw moo tax soo soo soo sooy jëflanteeg moom hmm? waaw kay mu ne la def joxal yonent yonent bi nag soo ko joxee teraanga lay doon ci moom ca yàlla nag lay tibbee nag di la jox yow kuy tibbee ci yàlla nag du jeexal kan yàlla fayal tabaarakallahu euh, lépp lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng na ngeen xam ni tabaarakallahu suñuy bakkar moo ci feeñ yàlla ñu yàlla gindi dimbali ñu suturaal ñu àdduna ak alaaxira euh, defal ñu dégg ak topp gën ñoo bëgguloo euh, sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba gën ñoo bëggloo waa këram gën ñoo bëggloo lépp lu bokk ci ñoom ci moom gën ñoo bëgguloo makka gën ñoo bëgguloo madina gën ñoo bëggloo lépp waaw tabaarakallaahu ndax daal diggante boobu daal ci la lépp nekk lépp lu nekk ci yonent bi daal lépp lu nekk yonent bi wax naa la ne la amul mbalit léppam léppam léppam léppam histoire am yëppam lu takk ci moom lu takk ci moom rek baax na parce que mooy lépp mooy lépp ci moom la yàlla dajale lépp xam nga ci waxtaanu Israa wal Mi'raaj maa la koy junj waaw ma ne la yàlla dafa bëggoon a transférer le centre du monde mu jóge Jérusalem dem Makka waaye nekkati du Makka Medina la nekkati du Medina Seydina Muhammad la waaw déggoo li li mu waxoon qad nara taqalluba wajhika fi samaai fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra masjid al haram <laughs> waaw qiblatan tardaha la ko wax de ne ko dinaa la dinaa la jox beneen xibla dinaa la wëlbatiloo ci xibla boo xamante ni di nga ko gërëm waaw mooy xibla bu baax waaw waaye euh, fii àdduna bi dara dafay mën a baax ba gën ba gën yonent bi loolu junju la am na lu yàlla bëggoon a foofu nit ñi daf leen bëgg a wax ne leen xibla bi du Makka du Madina du Jérusalem yonent bi la dëgg dëgg dëgg xibla bi mooy yonent bi parce que loo mënti def muy julli muy woor muy jublu muy sujootu te te defee ko ci ni ko yonent bi jàngale defee ko ci silsila yonent bi defee ko ci sunna yonent bi defee ko ci ni ko yonent bi bëggee mais du dem kon kon yonent bi mooy xibla bi xibla tan tarbaha boobu muy junj mooy jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàlla gën a bëggloo waaw yàlla bu ñu jiital kenn ci moom yàlla bu jiital kenn ci moom waaw te loolu ñoo ngi ciy gërëm Cheikh na Ahmed Tijani waaw ñoo ngi ko ci sant bu baax ndax branché bu ñu branché rek directement ci yonent bi waaw boole ko boolewu ko dara waaw sopp ko rek respecté ko rek fonk ko rek waaw dem ba am kersa ci moom waaw ndeysaan ba sax ku ku ko ku ko mujj bëgg sax yonent bi bëggal la boppam waaw kon nag yàlla yàlla nañu yàlla dimbali yàlla jàppale ñu ci zahir ak ci baatin bi jaahi saydina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu kon ñu yemale ko foofu incha allah ba beneen yoon ñu jël ci salaat alfatixi incha allahu yaa man azhar al jamil mu ko xisbul baxr yooyu yëpp dañ ko jël par benn yëm ko firi ba mbokk yi ku ko ci tiimati mën koo teewlu bu baax mën koo dégg bu baax mën koo tabarakallah am na yu bëri nag dugguñ ci comme ni ma leen koy waxee toujours ci waxtaan yi dañuy seet yi nga xamante ni yu lënt la ak yoo xamante ni tabarakallah ñu dugg ci jéem koo leeral yeneen yi nga xamante ni euh, dañ koy waxtaanee xam nañ ko bu baax kooku ñun ñëpp ci bokk yam yàlla ñu yàlla dimbali doolu ñu sutura àdduna ak alaxira subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu